suratul maa'idati saaru saabal madaniyatun tegeg madina la mi'atun téeméer lañu wa isnaani ñaar wa samaan ñaar fukki aayatan ci kawteer bismillaahi sa suñu xol ci tudd ci dëggee arrahmaani ko daaji xewal mi laaf ñëpp jaat mi yaa arrahiimi ko daaji xewal bi lu daal ci alaaxira yaa ayyuhal laziina aamanuu ee yéen gaañu jëm alquraan aw foo matal leen di leen xool ci kóllëre su ngeen fasantee kóllëre seen diggante yàlla wala seen diggante ñun na masal kóllëre googu de masal la uhillat daganaleef na lakum ñeel leen bayyinatu la nga xam ne bàyyi na judi kat lépp luy bàyyi gëlëm wala nag wala bëy wala xar lekk ko xaraam na lekk ko xalaal na gannaaw buñ ko rendee dagan naa lekk de yàlla daganal la dagal gumba tëpp illaa maa yut laa ndaga la def na jàng ko alaykum ci yéen lu may lu ñu jàng si léegi ak xaraamaram ca aaya xorrimat si xayram hëddi sëy bi ngir di yéen way dagana rëbb wa antum te yéen xurumun way xarmal ngeen waaye rëbb dagan na waaye fekk xarmalu la xaj wala duggaloo ci xarami makka dugg ci xarami makka wala nga xarmal xaj nag ak soo mën a xarmale daganul nga rëbb dina laa naka yàlla yàq yi danañ xatte maayru bi li ñu nam rek yàlla nag lépp lu ko soob léeg-léeg ndax mooy boromi jaam yi kenn waru ko di ci dara laa yus'aluna ma yafal duñ ko laaj lu ñuy def su teg tur bi yàlla nag lépp looy def dañ la ko laaj lu ci dëng ñu diñat ko yàlla moom kenn du laaj ci lu ñuy def dara lépp lu mu def rek noonu la ndax tooñ mun daan ci jëfi yàlla tooñ mooy sottaliku ci jëfi ci alalu jaamur sottaliku ci loolu keneen mooy tooñ waaye sottaliku ci jëfi yëf nag kooku noo mën a sottaliku tooñ ñu ni jaamur am na benn buur mu ne ndax kenn mën naa def jenn aaya alxuraan dàq na ne kenn mën na def alxuraan ba mën ñetti aaya mu ne lu tolloog jenn aaya rek nag nit mën na koo def ba mu alxuraan benn borom xam-xam bu fasaaxa te balaaxa géej ci xam-xam yaaram ñu di wax na xaas ne jenn aaya rek daal man yaakaar naa ne mën naa ñoo buntam ñoom ñu tëju foo ay fan génn ne mënuma ko li ma wax bee kaamil bi rek bopp laa dajeet genn laa aji rek yàlla xawate na ci digle ci yaari digle ci ndigal loo xam ne ndigal mutlax la daganal ci daganal goo xam ne daganal ak mutlax la sett ci yaari yoon xaraamal lim xaraamal daganal lim daganal tagg boppam ci benn aaya ne mënuma loolu yaa yàlla ñu ne la waxu guddaa xool yi. indi lakum bayyinatu la nga xam ne illaa maa yutla alaykum ghayra muhdi saydi wa antum hurumun xamut ci lum ci yoonal lépp inna laa yahkumu maa yurid tagg na boppam ci mujj laa yi mu ne kenn mën def lu mel ne alxuraan saar maa it lu mujj wàcc ci saar yi yaa ayyuhal lazina aamanu yéen gaa ngi jëm alxuraan laa tuhillu bu leen daganal saa yàlla laay mandargay diine yàlla ñëw bañ a rëbb boo duggee ci xërëmi Makka ci mandargay diine ji la bokk bu leen xëpp yooyu tere bon mandargay diine yàlla ngeen xooy esal wala sahra du yaageen weer wa alxaraam wa dinañu xaraamal xare weer yi nga xam ne xaraamal nañ ci xare itam mooy diggu tabaski ak tabaski ak tam xaret ak lay toor waral hadiya du jaageen hadiya hadiya maa ngi jëme ca kaaba it di ko gaar la muy xaraam na wala xalaay rek du jaaga yi dañ koy ràngal ba solal ko mbubb ràngal ko mandargaal ko fott ci jëgam ba yooyu yëpp liñ ci jublu xarfe mbëg ci miskin yi suñ gisee mandargaal ñu xam ne ay miskin yi bëgg te dégloo miskin ci jaamu yàlla yi moo tax ñu def loolu su tax ko loolu ban mandargaal bi dana xaraam ndax mettal la ngir moom di ngeen woowee dagal lu rëbb wa antum tanzurun mooy xaramal ngeen waaw rëbb itam rëbb jéeri yi dagal nañu ngeen lekk ko waaye nag du jaagan boo xaramalee def ko xaramal du rëbb inna la naka yàlla yaxkumu dana mu atte maa yuridu lu mu namm de yàlla dana atte lu mu namm waaw ci daganal ak ak lu dul moom de te diinat waru ko ca lépp lu mu wax rek loolee wax ja benn mas nañoo daje ñu wax ne ci benn buur ñu ne ndax kenn mën naa wax lu toll ni alxuraan est-ce que kenn sax lu tuuti yaari aaya rek wala yaari bind rek ndax mën mu mel ni alxuraan ko dañuy wax naqaas te jam na jam moo fi ëpp xam-xam gën fa fasaa dàq ca ne ko ndax mën nga yaari bind rek mu ne yaari bind mën naa ko ñu ne ko indi ko buur ba ne ko demal nga def ko mu dem loolu sa mu dellu si ne mënuma ko bi ma ubbee kaamil bi bopp maay laa daje yaa ayyuhal lazina aamanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahiimatul an'aami illaa maa yutla alaykum ghayra muhilli saydi wa antum hurumun laa yahkumu maa yurid benn bind rek yàlla digle na ci yaari ndigal ndigalal mutlaq tere na ci yaari tere xaraamal ci lim xaraamal daganal ci lim daganal yoonal ci tagg ci boppam ci benn bind nen mindee da def mel ne alxuraan ne ina laa yakum maa yuridu yaa ayyuhal lazina aamanu yéen gaañu gam alxuraan laa taziloo bul daganal saayira laay mandargay diine yàlla yi de bu leen rëbb mukk gannaaw bu ngeen xarmalee wala ngeen dugg xurum wala saxara du jaagan weer alxaraam wa ñu ci moom bu leen xare ci weer wu ñu xaraamal wala la hadiya bu leen daganal hadiyu wala xalaayira du jaagan ñu ñu rangalee ku ñu wax xatim dafa ñëwoon jébbalu gannaaw bal waaw mun na la jëlee saaba yëpp xacc ko daw ñu bi ci réewam murtat ñi xaji nag dajeel moom mi nga xam nga la ay moom jëm Makka saaba yi nga waajangi waaw bëgg koo song yàlla nga leen déereet gannaaw mbaa xarmal xaj ak dugg xurum waaw bu leen gaarlu kenn rek wala am na du jaxeen way jublu al bayta neeg ba alxaraam ba du ñu xarmal de koo xam ne mu ak lu mën a def ci lu dëng waaw kooku kenn ko wax dara de yëpp taxoon nañ moom danañu sàkku fadal wërsëg li la bind ko borom seen ñoom seen ak yaxantu rek lañ ci jubloon waril waa na nga dem way ga xalal tum dem xeeyok ngeen nag ci ko ci xarmal fastadoo rëbb leen wala yajrimannakum bu fàgguloo leen samaanu xawmin mbañeel aw nit an sa dookum ngir ñu sagat leen anil masjidi woni jàkka ya araam yo dañu xarmal ñoom de oh, Quraysh ban duñu banoon ci yéen ba ko waaw jéggi daay ci ñoom ci di leen rayaka waaw xareek ñoom ci biir xurumi makka ji de wa taawanu dimbalante leen alal birri ci topp yàlla wa taqwa ak ragal wala taawanu bu leen dimbalante alal ismi ci bakkaat wala adwaani atak noone de wa taqulaa ragal leen yàlla waaw topp leen ko ina laa naka yàlla sa dina xaabi tab di mbugal la mu def diine yëpp diine lislaama ci gën a maandu diine ji maandu de di santaane nañ maandu sax ci suñ ataa suñ yàlla na ne nañ maandu ci moom de wala yajrimannakum shana'aanu qawmin an saddakum 'ani nafsi an tahtadu waaw nit lu mu nekk nekk sa noon rek maanul diggante moom de bu mu tax nga tooñ ko rek rimat araamaleef na alaykum ci yéen almaytatu lekk medd yi xaraam na ci judi ka dangoo medd dagalu sa lekk mooy lu dee ak boppam wa damoog dami buus dami buus bu ñu rendee lépp loo xam ne waaw wal na ci garab ca fa ñu rendee garab jooju sobe na dagaruta lekk wala bul xinsiira yàpp mbaam tobal yàpp mbaam tobal dagaruta lekk wama uhilla la jugalee baat bii fak rendeem li xaari laay lu dul tudd yàlla ak loo xam ne bañ koy tudd dañ bañ koy rendi dañ ko rendi ci lu dul tudd yàlla bismillah lañuy rendee waaye bu ñu rendee ci tudd keneen di lay bis Muhammad la sax ñett la wal mun xaniqatu ak aji wàkku ci buum ak loo xam ne gàtt boo ne ak buum daf ko njëtt wàq ko ba nga xam ne xàgg na ci àgg waaye boo xam ne ren di mu dee ren di mu dee foofu dagal sa lekk wala maw koo soto ak wuñu sadda ko xet gàtt boo xam ne dañ ko sadda xet mu daanu ba nga xam ne tey waaw ren di mu dee ren di mu dee dagal sa lekk wala mu sax dootu ñu ah, barkandikati ko ci kaw jëm ci suuf ak bu daanoo ca kaw ci ndal ci ba nga xam ne ren mu dee ren di wuti mu dee daga bi ko lekk wala piato wuñ dëbb béjjën boo xam ne dañ ko dëbb béjjën ren di mu dee ren di wut mu dee daga bi ko lekk wa la lekk na ko la lekk na saboo gar ci moom ak boo xam ne gara ko fàdd ba lekk ca to ba nga xam ne xag na ci maqaam boo xam ne ren di mu dee ren di wut mu dee daga bi ko lekk de ilaa ma zakaytum dara la ngeen jot ak ren dem de lu mooy sa ci yan ca mooy buñ ko rendee mu nàcc soo xamee ne fekkuñ ko raw nag mooy buñ ko rendee mu bañ a de lépp loo xam ne waa xàgg na ci xàgg boo xam ne bañ ko rendee nàccut métti la bu dem ko lekk rek loo xam ne ni fekk nga ca raw ba ba nga rendee nàcc na kooku moom daga naa lekk rek wa ma tubiha alxaran def na ko ala nu sugu ci xërëm de ak loo xam ne dañ ko rendi ci turu xërëm loolu itam daga na lekk de dañ daa rendi seen xërëm yi ni ci jini ñu rendi la yàlla wa anta saqtumu ak bu ngeen xatte di laf laafi ci xeram de ak di mu bulu waa xeram loolu nga xam ne saaba ci xoray sa dañ ko daa def waaw loolu itam xaraam na dem ba bulu ci waa dabi xeram xoray sa amuñu woon xam-xam dañu xamoon ay xeram yoo xam ne ñoom lañ daan jaamu xeram yi li daal la mooy ay daje ci bant su fekkee ne ni tey bëgg nañoo def dara dañoo sakkoon ay bant yoo xam ne dañ ko def ci ga benn ba ñu bind ca amarani rabbi benn ba ñu bind ca nahaani rabbi beneen ñu bind ca minkum beneen ñu bind ca min xayrikum beneen ñu bind ca xoqlun maanaam dee waaw beneen waaw ñu neenal ko def su fekkee ni tey nit bëgg naa def lëf daal di ñëw ca bëkk néegab kaaba ga ne ko jaxaseel ma sa bant yi waaw damay wut xatte bu jaxasee mu daj banta amara ni mu ne yàlla digal na ma li ma bëggoon a daal ci ne am na ndigal ne am sama borom tere na ma suñ ko cooyee ci doom doom ji bàyyi ko ji doom bàyyi di jiitu ko ñu ñëw jaxase bant ya bu min kum génnee ñu ne ci ci la bokk bàyyi ko jël suñ xayri ne ci doom haram la su ne rey wala day waru ca ñu jaxase ya bu xaq ñu génnee ñu ne dee war na ci waaw bu neenal gënee waaw ñu ne dara waru ca loolu waaw mooy subbulu yi nga xam ne moom lañ doon def ci xerem yi rek waaw tabbi na ca ba tey waaw xeetu istixaar yi nga xam ne waaw seen ñoo ñaan kat yaa ngi koy def de waaw di ubbi ci kaamil bi di jéem waaw jàppay xarfaan ak waaw listixaar ñelaw waaw jëwante gi fag waaw rawatina nag waaw bu xaaba yeeg waaw xam kat yi nga xam ne ñoom dañuy nar rek na ci dikkal bu xaaba dëggal ko wala nga bañ ko sax a dëggal waaw yàlla dana la dana dàq dana dana yàq say jaamu yàlla ñun fukki at lépp loo fa jaamu yàlla yàlla du rek loolu yëpp xeeti xeeti xërëm la istixaar yonent daana ko digle daana xam daana digal jullit ñi na ngeen istixaar ni ngeen di digalee jàng faatiha waaw waaye istixaar mooy julli rek ñaar raatal bii nga jàng a wala ayal kaafiruun wala loo wattu ci alxuraan bii nga jàng Fatiha ak kul wala ahadun ndem makaloo aay wara bu ko yaxlaqu maa yashaa wa yaxtaar waaw soo sëlmalee boo wattoo ñaan bi yonent waxoon waaw nga ñaan ñaan ko soo ko wattu nga ne yow yàlla yàlla ma tànnal li gën ci man boo lépp loo def gannaaw ga rek mooy la gën loolu rek mooy listixaar waaye di ci jéem a xam nag li xaw a lëkk waaw di wër lu xay bu yàlla bi waaw loolu moom kéefar la waaw ku ko def ak ku ko dëggal yëpp waaw safara lañ jëm saalikum loolu seen sikkum jëm topp yàlla de al yawma tay ya isa lan naagu alla sina ñaaña safara wa dinañu min dinikum waaw ci dinu seen de waaw al yawma ya isa kooku wàcc na ca waaw xarafaat de ca hajjatu wadaa ba nga xamee ne yonent ak sina xajam gu mujj de waaw yàlla ne mais li nga ci njëriñ yàlla gannaaw beneen bàyyi seen diine ji rek dañ gisee doole gu lislaam di ko ak kattan lu ngeen am ci jaam de fala tax taw bu leen ragal leen wax taw ni ragal leen man yàlla boo nag bu leen ragal ci kenn ragal leen man yàlla rek ma mooy julli rek ñaar raaka bii nga jàng Fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun wala loo wattu ci alquran bii nga jàng Fatiha ak qul wala aadul ndem makaloo aay wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar waa soo sëlmalee boo watoo ñaan waaw nga ñaan ñaan ko soo ko tuur nga ne yow yàlla yàlla ma tànnal li gën ci man boo lépp loo def gannaaw ga rek mooy la gën loolu rek mooy istixaar waaye di ci a xam na li xew la waaw di wër bu xay bu yàlla bi waaw loolu moom kéefar la waaw ku ko def ak ku ko dëggal yëpp waaw safara lañ jëm saalikum loolu seen fiskum gën a tappee rek al yawma tay yay fa lan naagu alla si na ñaaña safara wet nañu min diinikum waaw ci diini seen de waaw al yawma yay waa xarafaat de ca jëkk woodaaye ba nga xamee ne yonent ak si na ajam gu mujj bi de waaye yàlla ne léegi nag xeefar yi naagu nañ mais mën a tungeen a delloo gannaaw ba ngeen seen diine ji de bañ gisee doole ji lislaam bi ci ak kattan ni yonent di am de xalaat tax taw bu leen ragaleen wax taw ni ragaleen ma man yàlla man yàlla rek man ki nga xam ne maa leen sàkk al yawma akmaltu lakum diinakum waa kooku mu ngi wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee Arafat mu ngi war ci gëléemam albaaw ma ngay xutba xutbaam gi nga xam ne la mujj a xutba xutbaam gi nga xam ne mooy discours bi mu bàyyee julli yëpp defi tey dax yàlla wàcce laaya ji benn yowat na ne Seydina Omar laayaan ci seen téere bi ni ñu yowat ci ñun la wàcc des ba mu wàcc lañ ko def desab xeet Omar ne ko jàlla mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum mu ne ko xam naa bés ba mu ci sama kanam la wàccee ca Arafat waaw yéen sa nga taxaw ca Arafat te muy bés ba àjjuma itam lu ko Omar tontu daf ko war ne ñaari ñaari seet na ci ñun bés ba àjjuma bi mu ba du seet waaw ah baay bu nekk àjjuma seet la ca Arafat bi mu wàccee mu nekk seet la rek. ñun defuñ ko sax benn feer yaari feer lañ ko def bés bi laa yi wàcc nag seeti àddina yëpp dañ daje ci benn bés yahood ak nasara ak majoos ak saayibatu ak jullit yi yëpp juróomi turé yëpp mas da daje ci benn bés ba àdduna sasoo ba ba àdduna jeex lu may kera ba yow alyawma akmaltu lakum diinakum di wàcce seet yëpp daje kera ci benn bés yàlla ne alyawma tey ak malte dama matal la kuñu leel diina kuma tey diina seen matalal naa leen man léegi diina ji farata jeex na benn farata dootu wàcc xaraam ak xalaal dootu wàcc fekk na wa atmamtu matal naa alaykum ci yéen ne amati xéewal sama sama xéewal mat na ci yéen bi xamee ne yónni naa yonent bi mu jotal leen diinal islam ba jotal na leen lépp ba jeex na atte jeex na gannaaw bu mu wàccee juróom ñett fukki fan ak benn la yonent bi dund sallallahu alayhi wa sallam génn àddina balaa ji si ne am na benn jaam borom mu ngi koy tànnaloo la ne fa moom ak ñu ne si yéen si dina Abubakar dellu jooy ñu waaye góor gi moo bari man man lu yonent wax rek jooy fekk woo daf leen a gënoon a dégg de bi al yawma akmaltu wàccee mu xam ne yonent bi indi diine ji rek taxal yàlla yebal ko mu ne diine ji mat na mu xam ne rek yonent dootu dund gannaaw diine ji ja mat na de looloo ko jooyloo di yonent na itam jaam boo xam ne borom tànn loo na ko la ne fa moom ak la ne fa yéen Omar Babacar ne bu ñu tànn mukk de su fekkee yàlla tànn na ko diggante boppam ak ñun bu ñu tànn dafay dem ci boromam de Omar ne ndekete o oh, Babacar ñu gënoon a dégg gannaaw ga rek waaw ñoom dañu xam boo yonent yi nekk ni jàmbu yàlla tànn lool na fa moom mu tànn lool fa moom rek lu ci si yoon ndeketewoo ndeketewoo booba ñoom xamuñu woon ne jàmbi yonent la ci hajjatul wadaa mooy xatam fukk ci gàddaay ga ca la juróom ñaar fukk ak junne ñu xarmalal doog moom gox bu nekk ay jàjjëge fa ba labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika lak ba saaba yi xaw ko caw suuf àgg na ca asamaan da ngir bëri fu jaat moomu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon hajar aswad wat kaaba ga juróom ñaari yoon daldi dem ca safa xeet ci kawam dox dem marwa waaw dellu si ci ba muy juróom ñaari yoon mu daldi baru néeg ba nag waaw watatut ba defat juróom ñetteel ñoom mu gën a dem waaw waaw faram sa jëf yow mu koy dem Arafat waaw ba sa wàggate nag mu waaw war jëlem dem taxaw ca jabalu rahmati waaw ca Arafat de waaw taxaw nag di toroxlu yàlla a ñaan foofa la wax ne yéen bu leen dellu di xeefar sama gannaaw dellu di xeefar sama gannaaw mooy lan mooy di dagg baati ñenn ne ban bés mooy bés bile ban bés mooy bés bile di ko laajte ba nit ñi def ne dafa bëgg a soppi turu bés ba ñu ne du bésab arafaat ñu ne akay ah mu ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk defe ne dafa bëgg a soppi turu makka mu ne nekkuñ ci xaram ñu ne akay ah mu ne ban weer lañ nekk ban weer lañ nekk bañ defe ne dafa bëgg a soppi waaw weeru tabaski mu ne du weeru tabaski ñu ne akay ah mu ne yàlla xaramal na dam bi jullit ak xalalam ak jaram nim xaraamale seen bësëb tay bile ci seen dëkk bile ci seen weer wile ndax jatal naa ñu ne ko jatal nga mu joxañ ci kaw ne yàlla déggal ndax jatal naa ñu ne jatal nga mu ne mu joxañ ci kaw ne yàlla seedeel déggal ne nañ jatal naa foofa la yonent taxaw wax lépp lu fa fa am ba àdduna tukki ba doom ji mujj juddu àdduna tukki sax yonent tudd na ko lépp lu fa soo feeñ ci wi te lu mën ñetti téeméeri nit booloo ca ndem luy dugg ci diine ji ndem luy génn ci diine ji ndem luy xeenal diine ji la ndem luy a na waaw ka ko feeñal ak ko topp ak luy seen xatte waaw lépp ba desalu dara ba nga xamee nag ne waaw ku tabaski fukki fan ci tabaski ñaar fukki fan def ci tabaski tam xaret dugg fukki fan ñaar ci gàmm rek ci la génn àddina de juróom-ñett fukki def ak benn la dund gannaaw bu la aji wàccee warab yëtu gëdëm na ma lakum ñaa leen islam al islam di mu di diine tànn naa leen nag l'islam mu di diine diine ji dul islam ku ko jaamoo yàlla itam yàlla du ko nangu wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu dootu nangu benn diine nag lu may l'islam yonent ne jaam bu wax ne gëdëm naa yàlla di sama borom muhammad di sama yonent lislaam di sama diine yàlla baal ko lépp lu ma sa jiitu ci bàkkaatam de ku am lu mu ragal itam wax ko dina ko wóolu loo de amanul tur ak loru loof na ko fi mahmasatin ci tii ay la mutajaanihin mbir moom lu ma aju jàll lii fi jëm ci mooy yàlla way na daanaka yàlla xafoorun aju bay la mu ñaal ko lam lekk ray ñu aju yaram lam ko de waaye nag képp koo xam ne loru loo gannaaw ga nag de wala kenn ci yiñ doon bëgg mooy yàlla rek jëwoon la ca da loru bëgg a lekk te amula loo lekk lu muy medd kon dagan na nga lekk medd de loru daganal na lekk medd loru dana tax jullit sañ naa lekk medd mooy boo nekkee ci tukki suuf amuloo lekk lu medd bon dagan na nga lekk ca medd ma yenn suuf yi ne nga lekk ca rek lu la teree dee te lekk ba suur Malik nag na ne tollaroo bay lekk me di ca lekk ba suur sut ko yóbbal waaw sax waamee leneen nag fa ko wacc loolu wér loolu mooy medd ñu deewoon te rendi huñ leen xéefar yi danañ ko daggee fi ci saaru lanaam ne ngeen bëgg seenam rendi bañ rendi yàlla waaye lu medd daganu ko lekk rendi buñ rendi itam ci lu dul rendi daganu sa lekk saaba yi ne yonent ñun danañuy tukki ci dëkk ñu jox ñu yàpp te xamuñ dañ koy rendi ci tudd yàlla lañ ko rendi wala ci lan yonent ne tudd leen yàlla yéen ko lekk amma alul kitaab ñu ci yow def nasaraan ku ne ci diine wala ku ne ci diine nasaraan kooku moom rendem yàlla daganal na ko ci ci diine xalfe ñëw ci yasalunaka danañu laaj la yow Muhammad maaga uhilla lu dagana leef lahum ñee leen ci ñam qul waxal uhilla dagana leef na lakum ñee leen tayyibaatu way neex yépp lépp yépp ñam wu neex dagan naa lekk de wa maa xalamtum ak rëbbu la ngeen xamal minal jawaari ci rëbbukaay soo xamee ne am nga sab xaj xamal ko rëbb ba nga xam soo ko xiiree mu dem soo ko taxaw looyee mu taxaw wala sa gar wala sa njanaaw waa kooku rëbb dagan naa lekk mu ngeen te fekk nag yaa ko xiir ca raboot da ngay wax bisimilah xiir ko taali mooy mun na ngir moom da ngeen xamal leen ni maa dama ko mu laaw ci la xamal na leen yàlla te fekk jàngal nga ko ci teg yi rëbb la nga xam yow nit ki ku loo lekk leen ñu am fekk na la ñu jàppale ko ci yéen kon rab woowa xaj sa xaj bu faddee aw rab bu ko rawee ba mu dee sax daga naa lekk ndem yow yaa ko ca xiiroon waskuroo tudd leen isma laay tudd yàlla xale yi faqiram waaye nag nga xam ne ba ngay ren di da wax bisimilah soo xiir sa ab xaj itam wala sam xoob waa da ngay wax bismillah sa ko xiir de wa taqulaa ragaleen yàlla inna laa naka yàlla sarewul hisaabi gaaw ji hisaab la mu de al yawma tay i la dagan reef na lakum ñee leen tay baatu ay tay wa taamule si na rendi ñaaña uutul joxeef na leen alkitaaba téere waaw yàlla dagal na ci yéen seen rendi dagal na ci yéen rendi yahud ak la mu lakum ñee leen de lépp lu yahud rendi wala lu nasaraan rendi ñooñu seen ak rendi dagan de ñi nga xam ne daal seen diine asamaan la bàyyi koon ndax képp koo xam ne gëm na diine ji bàyyi ko asamaan ñooñu xam nañ ci ay yar loo xam ne daal ñu amul diine asamaan duñu am boobu yar mukk moo tax ba xéefër rendeem daganuta lekk daganuta seet ndax amul yarab asamaan waaye yow dag nasaraan ak liñ soppi soppi seen diine wala gëm nañ téere bu jóge asamaan rek danañ am ci yar lu jar waaw seen am ren bi yàlla daganal na ko ci jullit seen seeg ñoom itam yàlla daganal na ko ci jullit ñi wal musanaatu ak gor meel moominaati ci way gëm wal musanaatu ak gor dina la seen ci ñaañu otul wa joxal na leen téere booy takk jabar sañ ngaa takk jabari gor su dul jullit soo koy jabar walaay sañ ngaa takk itam gor soo xam ne tubaab la wala yow wala rek min qablikum ca njëkk seen ila ataytu moom na dem jox ngeen leen ujooraw na ay can boo takkee gorog tubaab te jox ko can booy waaw nga sey moom dagan na mu ne ci diineem nga ne ci sa diine mufti na mbir ngeen di way denc xayra mustafi na mbir mi ngeen way njaaloo njaaloo lu feeñ wala mustafi fi wax daanim bu jageen ngeen di way jàpp ay kandaal e eh, da ngeen njaaloo ci ñoom njaaloo lu nëbbu de wa man yakfur ku weddi na mu bi liimaan yi te gannaaw gëm yàlla faqad bi te yàqu na amaloo de képp ku murtat lépp lu masa def yàqu na de yàlla du ko yoole o moom aji murtat fil axirati jaal axira ñoo xaasir na aji nekk lañ koy sat ni yaa ay yoole si na amono yéen gaa ngi gëm alquran idaa qumtum dem jóg ngeen dem na mu ngeen a jóg ila salaati jëm ci julli ta a faxsiloo raxas seen wujuhakum ma ak kanam seen wa aydiyakum ak loxo seen ilal marafiqi waa ba ca marfiq ya de su fekkee da ngaa bëgg a julli balaa ngaa julli na nga jàpp de jàpp mooy nga raxas xar farasa ji jëkk jàngoo ak say aari loxo ba ñaari marfiq ya wam soo masaa leen ay bopp seen nga masaa bopp wa arjulakum raxas leen ay tànk seen ilal kaabayni ba ci ñaari dojar yooyu ñu ne sarata raxas loxo bu ak galaxliku ak soraxliku waaw yooyu ay sunna lañ ak masa waaw ñaari nopp de waaw kooku mooy njàppare bu kenn jëm jëm ci julli waaw lu mooy ba la jàppale wayum kuntum tam nekk ngeen julli ban diwee janaba fa taaroo sangu leen loolu njàpp ba muy doy mooy ba nga am toj rek amuloo janaba waaye lu tax yàlla waral ci janaba sangu te xaayat bi moo gën a nekk sobe fuuf mani te sangu waru ci raxas barab ba rek mani moom bu génnee ci nit ki war naa sangu mbooleem yaramam lu tax sëy moom nit ki daf koy def ci mbooleem kattanam lépp dafay bànneexu itam ci mbooleem yaramam lépp moo tax ba sangu mbooleem yaramam war ko amma gaanuwaay ak xayet naan ci jën yi rek ngay naane lekk itam ci jën yi rek ngay naane bi nga xamee ne ci lenn cër nga baneexu waaw moo tax ñu raxas loola ay cër muy njàpp ba ngay julli de ba nga xamee ne na gisa lépp nga baneexu moo tax ñu sangu loola sa mboolem yaram rek wayn kuntum dem nekk seen marda di way xopp su fekkee nag da ngaa xopp xopp joo xam ne ndox dana la lor te yam moo jublu leen sax dan tey ba bu daal di tey am solo masaleen du jooy kuma ay kanam seen waaye di kuma te loxo seen mini moom aw ala safarin ko mbir mu ngeen di way dox waaye tam solo fatayam moo jublu leen da ngay dem pàkk tey ba mu daal di tey am solo masaleen du jooy kuma ay loxo seen ay xar kanam seen waaye di kuma te loxo seen mini waaw pàkk ba aw jaa ay ca dikk aadum ca na min kum ci xaayat falam tajidoo te amuleen ma ndox fa tey moo jiw leen say ren fàtte tey ban bu dee ayu tey fam soo ma fa leen di jëy ci mooy kanam seen waaye di ci mooy loxo seen rek aw laama su nekkee ngeen boroo ni sa ay jigéen falam tajidoo te amuleen ma anam ndox fa tey moo jiw leen say ren fàtte tey ban bu dee ayu tey fam soo ma fa leen di jëy ci mooy xar kanam seen waaye di ci mooy loxo seen rek li nu tukkee ci moom rek sangu ak njàppangoo ñu ngi koy def ci ndox ndox moo xam ne ndoxam bu lax la mooy ndox moo xam ne melam yàtt benn soppeeku ci dara lu bokkatu bu jub ba soppi melam wala xetam wala cafndaam loolu ñu ngi ko jële ci baatab maan maan bi nga xam ne dañ ko nakiraal ndox bu ca leneen tabbee rek bañ mën a wax ne ndoxam nangam rek kon dootul maan ndox moo xam ne daal rafet na ci lu dul xeeti ndox kooku mooy maaw bi nga xam ne moom la alxuraan tudd loolu moo tax ne ndox mu soppeeku ak sobe wala mu soppeeku ak lu laab yépp fuqahaa yi nanguy ne mën na jàpp amaa ndox mu soppeeku ak sobe kooku hadis bi yaxal na ko ndox bi ca sobe duggee mënatut a laabal amaa ndox moo xam ne li ko lu laab la fuqahaa yi xaye nañ ko gis moo ko ñu sukkaliku <coughs> maa yuridu laahu na mu yàlla dee herangis na bu defar aleykum ci yéen min harajin aw tiis yàlla na mu leen a tiisal ci seen diine lépp dafa leen ko bëgg a moo tax mu waral sangu ak njàpp ba nga ko mënee soo ne mënuloo waaw mu watal la tiim de walaakin yuridu dana walaakin na walaakin na ma yàlla lu mu tahirakum bu mu laabal leen de yàlla bëgg na ala kulli xaalin daal nga laab ci mu ak ci janaba ak ci bakkaat itam moo tax ba mu yoonalal leen sangu yoonalal leen waaw tiim beeg wala ma timma ak ngeen mu matal neemata wa xeewalam aleykum ci yéen laalakum boo yéen tas koona ngeen sant xeewalam waskuroo fàttaliku leen neematal ak xeewal yàlla aleykum ci yéen wa misaaqahu ak kodoreem la fi gaaga waasaqakum wóoluwoon te na moom yéen bii ci moom de is qultum ba ngeen waxee ñeel yonentu ba sallallahu alayhi wa sallam booba yéen a ngay jaayanteeg moom ne ko samina dégg nañu say wax bu ngeen di jaayante yonent da ngeen ko ne noonu lépp loo digle danañ ko def loo tere danañ ko bàyyi de wattaqullaha ko lëre googu na moom bisaat la nekk ci xol yi waaw lu dul moom rawatina de yaa ayyuhallazina amanu wa yéen gaa ñi gëm alquran koonu nekk leen xawaamina di way taxaw lillaahi ñeel yàlla ci xam yi de suhadaa mit ñu ngeen di way seede def ko ci jig maando wala yajrimannakum bu xen leen sanaanu qawmin mbañeel ak aw ala laa taajuree ci bu ngeen maandu ci de ihdi loo maandu leen waaw ci noon ak soppe huwa moom maandu aqrabu moo gën a jagali taqwa ci ragal yàlla wa taqulaa ragal leen yàlla inna laa naka yàlla xabir ay xam la moom bi maa la da ngeen jëf ko dana leen ko fay dem waa da laaw doyal na yàlla alla si na ñooña amanoo gëm nañu waa mi loo tañ jëf faalaati farata ak naafile doyal bu rafet de moo ti lan law ñu na leen makk rek mbaax waa jurun ak violence yi mu buri aji màgg de waaye wala si na ñooña kafaroo weddi nañu wakkat sa boo tañ arlaw bi ayatina ci alquran sunu wulaay ka ñu ne la gaa jahim ñu ne wara jahim de yaa ayyuha alladhina amanu uskuru ni'matallahi alaykum kooku bu ko wasal wàcc na ci yonent yàlla Muhammad wa sallam rek day dafa waran jullit ñi yonent ànd ak di leen ñaan dimbal waaw ci day bi nga xam ne moo leen war naa ko def rek ñu dem ñu ne ko ñu dem te dem diisoo fekk ñi nga xam ne machine bolukaay bu ne ci ëtt ba ne waaw fii Muhammad toog na ku yéeg ci waaw na ku yéeg ci kaw néeg bi rek fab gënn gi daane ko ci kawam mu dee benn yoon ñu faxlu Jibril ñëw na ko sa ne nga ñëw ñibbi Madina léegi yéen fukki yoon rek tàggu sax si yi daal di dem ñibbi ñu dem waaw ga ñu ñëw nag yàlla waa Seydina Ali toog gisul yonent rek mu soog a mu nekk li ko la nga xam ne moom la yow dee na tonde waaw yow dee ñëw ne ko ñun dem nañ la dajaleel dee rek ñëw rek nga dem mu ne déedéet ni waaw da ngeen maa bëggoon a rey waaw nekk li leen de waaw ñu ci bari ñu tuub waaw ñu ci des lim de yaa moom la buur di wax yaa yoo xam ne amoon ay yéen gaa ñu gamal Alxuraan ustoo fàttaliku leen ne matalaay xéwal yàlla aleykum ilaykum jëm ci yéen ay diyam ay loxo sende ngir bëgg a boobu yonent bi sallallahu wa sallam rek bu benn yoon bi rek naka noonu zaati anmaar mooy xareb zaati riqaaye mooy xareb juróom-ñaareel ci xare li yonent bi dañ ko xare ba noppi yonent dafa génn jàll aw xur woo ne mu ngi feesal ndox bu dox digganteem ak saaba yi mu jàll xur wa nag léegi ca dooma ja ca wala di faj xaajoom ba nga xamee nag ne yonent bi mu wëkk jaaseem ci garab dem nag waaw su nekkul di faj xaajoom de xawra benn mbëru yéefar la woon xëy ci taaxam seen ko ne Muhammad a nga ne la sori saabaange yàlla na ma yàlla rey su ma ko reyu tey dal di fab jaaseem rek di raam di raam di bartaniku di raam di raam jëm seen ko ba ma fekk yonentu fa mu nekk mu xacc jaasi ye ne ko kuy dox sama diggante yow tey yonentu ne ko Allah ne ko yàlla dox sama diggante yow xaw def xàcc daal di loxaand ak jaaseem daanu ci suuf yonent jóg sol yéreem ba noppi sab jaasi ja tiim ko ne ko yow kuy dox sama diggante yow mu ne kenn ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullaah wër ne sant leen xéewal ak yàlla nga xam ne bañ bëggee ray yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam moom moo te moo teg seen loxo de wa taqu laa ragal leen yàlla wala tawakkalu na doorlu almu'minuna way gëm ña alalaay ci yàlla wala xadaa xasa laaw jàpp na yàlla misaaxa bani israila kobalay bani israila wa baas naa tan fal minum ci ñoom usna asara ñit teg ñaar ak fukk naq yi ban ci tànneef rek yàlla fasantoon na kobale ak te tànn ci ñoom fukk ñaar ñoo ñoo xam ne ñun lañ de ba yàlla la balee Firawna ba bani Israila moom Misra yàlla dafa wàcce ndigal ci yonent yàlla Musa ne muy dem Arihan booba fukki njëndeeg ñaara nga yi fees ak kanaani yi ne ñooy jabaabirat yi ne nañ dem arek jabaabirat yooyu génne leen foofa suuf soosa suuf si solal soosa mu nga Arihan mi ngi rek ci bay jàkkee Baytul Maqdis bi te ñoom ñu dëkk foofa foofa mooy seen barab de yonent yàlla Muusa tànn bani Israël fukki jiit la ñoom ñaar jiit gi nekk mu tànn ca kenn koo xam ne lu muy wax jiit ga rek moom la koy wax moom mu dem jotal ñoom fukk ak ñaar ñooñu Kaalab ci la bokkoon ak Yuusa ibnu Nuun yàlla ne yàlla digal na leen ngeen dem Aryaan xeex ak jabbaadurati ya fa nekk génne leen ngeen dëkkee yéen suufuñ sàllal foofa te say ewaj bi nga xam ne yenn fóore saxal nañ ko yenn fóore dàq ko yonent yàlla Muusaa ne mu yónni ay rek ñu dem seetali ko jabbaadurati ya naka la seen mbir demee bañ demee te seen ewaj mu taxani bay ñëw ewaj guddewoon ñetti junne ak juróom benn téeméer ci xasab guddaayam su mara dafay yootu miir rek dëngal naan su xiisee fay tàll loxoom ci biir géej rek lamb ba daj jëlu suur rek mu génne tàngal ci jant bi mu ñor mu lekk mu leen fi ngeen jëm ñu ko yàllaa ñu yónni ñu ñëw xeex ak jabaabira ci nga xam ne ñoo ne ci mu fo leen ñoom ñëpp dugal ci toosam ba mu ñëwee ba tolloog néegam mu sànni leen ca palanteer ba ne jabaram sabal loolu fooye sabal ñooñu fooye ba mu dugg fee jabar bi ne nekkoon nañ leen rey mu ne déedéet nañ leen bàyyi ñu ñibbi ñu ñu ba nett ne liñ gis daañ xalaat leneen lu ma ñëw xeex teeg ñun ñu ñoom ñu wax ko bañ Israëla ba bañ Israëla déggee nag ne noonu lañ mbëroo ñu bañ bañ gi xal see moo tax yàlla yàlla xalak leen xewaj moomu nag mu dégg ne bani israila juróom-ñeenti farsax yaa ak guddaay ci lañ dëkkee seen dargane yëpp juróom-ñeenti farsax yaa ak guddaay lañ nekk mu dal dem xett doj yoo xam ne yaa ne juróom-ñeenti farsax guddee ko xett ko rek xenu ko ñëw ne koy ñëw ba ca kaw waaw dëkkam ñooñu yàlla Muusaa ñu tam ñi mu këpp ko ci seen kaw ñu noppalu ba mu xenoo daj wa jibril ñëw waaw bëtt daj wa bopp ba bënn waaw génn daj nekk caq ca ga njett ko Musaa ñëw ak xetam dóor ba mokk moom ewaj waa de xisa boobu xisa téere yow di rek ñoo koy génne moo tax téere yu bari nanguwuñ ko ne du dëgg waaye lu mën a am daal ay mbër yoo xam ne ku ca gudd da nga mat téeméeri xasab ku gàtt da mat juróom benn fukki xasab ku ci mer mën ngaa guddi aw doñ sànni ak guddi garab yi sànni ñooñu ñoo doon ñu leen sant ne nañ dem ak ñoom ñu ragal ñoom bani Israël wa qaala ta wax yàlla ñeex leen wa qaala ta wax laa yàlla indi naka man maatum aji nekk la ma ànd ak la in aqamtum wallahi sun taxawal ngeen salaata julli wa aataytum ta ngeen joxe zakata asaka wa amantum ta ngeen gëm bi rusuli ci yéen ci sama wa asartumum ta ngeen dimbale leen wa aqraltum ta ngeen lebal laa yàlla xarlan lebal xasan gu daa ji rafet law kasranna wallahi xam na maa far an tubari seen te yaatikum ay bakkaat seen wala udxilannakum wallahi dana ma xarfe leen janati yi tool tajri dana daw min taate aji seen lanaar yoon yonante fa man kafara mu baara salika ca gannaaw loole nag mun kum ci wéen faqad dala réer na mu sawa sabiri yoon mu jëm فبما نقضهم فلعناهم سرنا من يرمانا سنين لنقضهم كفار في سرسين ميثاقهم كبرسين ba nga xamee ne firi nañ ko lëre ga nag bañ la fi yonent ba digaloon yàlla wàcce mbir dugg seen kaw de wajaa naa tan def xuloo ba mu ay xol seen xaasiyatan ñu di waay wow yàlla wowal seen xol ya ba nga xam ne nangu gëm yàlla yoo xarrifoona danañu soppi alkalima waade ca tawreet an ma waade ci ko ci barabi tëdd waaye fende wana faw tañ bay xasan ceet ñima si turoo ci la waadeef leen yi ci moom ca tawreet ci yonent bi sallallahu alayhi tasaalu dañ ci la yow yonent bi sa talio di wét ala xaaynatin ci hurub ci ñoom ilaa xalilan dara aji néew minum ci ñoom de yonent bi yàlla na ne ko doo dañ di gis mukk ci ñoom ay hurub de ba pénjal yàlla faafu jégale na mu bëri seen wax a wa mina na aji nekk la ci ñooñu xaala wax nañu naa naka nasara waa nasara nasara ay nasaraan lañ de naka noona yàlla jàppoon na kóllëre ci ñi nga xam ne dañu wax ne ay nasaraan lañ axas naa jàpp na ñu saxawum kóllëre seen naka ñu jàppe woon kóllëre yahud ya fa nasaw fañ bayi aslan cépp ñu maa sukkiroo ca la waa def leen bii ci moom ci liñ julde fa axray naa fan tabbal bàyyi na moom diggante seen ala daawatan noo ne ka wal bax gaa mbañal daal xiyaamati ba penjëf yàlla def yàlla sàmmin noo ne waa ak mbañal seen diggante nag waa ba penjëf soo leen gis rek kuré ma ngay noonu barambare wa sa say na biowum xal naa sax bi ma kaanu ci lañ nekkoon yasama doon def de yaaral kitaab yi yéen yow dëkk nasaraan xat jaakum dikkal na leen rasuluna yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lakum ñaa leen ko seen aji bëri bi ma kuntum ci la ngeen nekkoon ko foona di nëbb ko ñoo kitaab yi ci daala moom sax rek ak ñun an kasiin ci aji bëri di ko ak jaatum dikkal leen ñeel ay tukka fa yàlla nuurul leer mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci turam nga bokk wa kitaabun téere bi bii ñu mbir aji gudde yahdi dana mu jubal bii ci téere boobu yahdi dana jubal bii ci téere boobu allah yàlla mani tabaaka topp na mu rilwaa ne woon nga demam de subula salaam yi waaw yoonu mucc de way yoxor goom dana mu génne leen ñu nag lu maati ci kéefar ku la nuuru jëm ci gëm yàlla de lii ñu ci kawal waaye di dana mu jubaleen ila siraatin jëm ci yoon mustaqim ila jëm laqad kafara wala yadina la sina ñaa xaala wax nañu ne la naka yàlla ko moom kay doom mariama de ñu wax loolu ay yéefar lañ de ñooy yaqobiyatu kuréel lañ ci nasara waa ko waxal taman yamliku ana ko dana mu min na laay ci mbugalam sayan dara in araada ndam na mënamu an yoolu ka mu halakat almasiha masiha ibna mariama say doomi mariama wow ma wog ndayam la sula léegi nekk ci suuf bu ñu mboole de wax leen ma bu yàlla bëggee xalak xeesa ak ndayam li ko diñ de kenn mënu ko dara wala laay ñaan na yàlla mun ko samawaati jural asamaan yi juróom yaar wala loosi juróom yaar maa day no maa la nekk diggante seen de yaxla ko danañu bind maa ye saaw lu mu soob wala yàlla xaddirna ajaatan la mu ala kulli seen ci lépp lëf de waaw lu diiney nasaraan waaw Isa lam leen digaloon te liñ jéem mooy moom jaamab yàlla la yonentab yàlla la yàlla kenn moom yàllaa ko moom moo leen moom duñ jaamu kenn lu mooy yàlla loolu moo doon diine Isa ba Isa dee nag boole benn yahud la yàqute bu sosu ci àddina rek ab yahud ko indi boole ñëw di xare nasaraan yi pour bëgg leen a bayloo diine ji wet jooju leen Isa baaxe bu xare ak ñoom rek ñu dàq ko bu xare ñoom rek ñu dàq ko bu xare ñoom rek yàlla dimbale jur ñu dàq ko ba mu naagu mat leen nag ñu ñëw feeñal ne jébbalu na ñu ñëw ne leen léegi gëm naa dugg naa ci seen diine yéen nekk ci dëgg ah ñu kontaan lool mu nekk ak ñoom te daf leen bëgg a nekk ak ñoom ab diir rek am daraja lool ci diine bi am ay topp yu bari am ay jaloor yu bari ba mu xamee ne léegi lu mu tëral rek ñoom daañu ko nangu mu xoo mu xëy benn suba rek ba mu woo kenn ci ñoom amoon na yatti saaba ku ñuy wax Yaqoob ak ku ñuy wax Nastoor ak ku mu woo leen ya mu woo Yaqoob ne ko xam nga ne dina duggee ci seen diine ji yàggut ne waaw am ay jaloore yu bari ba mu xamee ne léegi lu mu ko nangu mu xoo mu xëy benn suba rek ba ñuy julli suba mu xoo saaba ku ñu wax Yaqoob ak ku ñu wax Nastoor ak ku ñu wax ya moo ko yàq ne ko xam ne dina dugg ci seen diine ji ne waaw ñu ne waaye am naa ci may koo xam ne yéen amu leen ko ñu ne waaw xam nga loolu lu ma ko may ñu ne déedéet mu ne ko benn suru la parce que boo ne ku gëmul rek doo jëriñ ci diine ji mooy li dëgg-dëgg Isaa mooy yàlla ku gëmul doo jëriñu dëggam loo mu loolu yàqoo dem mu woon a na ko xam nga bi ma duggee ñu seen diine nasaraan bi yàggut ñu ne waaye xam ngeen am naa ci maqaama bu ngeen amul ñu loolu siroo ma ko may dama am pas-pas boo xam ne ku ko gëmut doo mooy lan mooy Isa doomu yàlla la da kooku nangu mu ne ko xawal fii dem waa de o malkaan ne ko bi ma duggee ñu seen diine bi xam nga yàggut waaye xam nga am naa ci may bi ngeen amul ñu loolu siroo bu ma amee pas-pas la boo xam ne boo ko sut doo jëriñu Isaa yàlla la ndeyam yàlla la yàlla it yàlla la yàlla yi yàtt lañ kooku nangu mun a taxawal fii di waade mooy léegi nag man gis naa yàlla ci di rendi boppam xatit de ñetti kuréel yooyu pas-pas yooyu moo tax ba tey dina di ñetti kuréel yii malkaan yàlla yi ñii di Nastuuriya ñii Yaaxoobiya ñii dañuy wax ne Isa rek yàlla ñii dañuy wax ne yàlla yàtt lañ ñii wax ne Isa du yàlla waaye doomu yàlla la ñi nga xam ne ñoo nag ne yàlla rek lañ war a jaamu Isa yonent yàlla la jaamu yàlla la ñooyu waa ñooy Israiliya ñi nga xam ne waa ñoo defoon ci diine ji wët jël ba nga xam ne Najaasi ca la bokkoon mook saabaam ya moo tax ba ba fa saaba yonent ba demee ba jàng alxuraan waaw ñu dégg rek ñoom ñëpp dañoo jooy ne la Insa waxoon daal ci doon liggéey jëloon ni mu bant fii waaw Najaasi daal di jooy yéen yéen ci ne moom jébbalu ci diine lislaam waaw yéen i doomam ak juróom-ñaar fukki sangamam ñu ñëw jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de waaw kuréel yooyu la yàlla wax ne ay xeefar lañ wa qaalati wax na al yahud yahud wa nasara ak nasara naanu ñun ab nooy doom yàlla waaye baawoo te di soppeem de ñaari ne nay ñoom sëti Ibrahima lañ te la kon nag ñoom ñëpp xaritu yàlla lañ ñoom sëti Usayru lañ Usayru doomu yàlla la bon ñoom doomu yàlla lañ yëpp xul waxal xali ma ngir lan yaa subukum muy bugal leen gis na bisim ci bàkkaar seen lu tax yàlla ci leen bugal nag ci seeni bàkkaar xanaa bàyyi kafe lu métti métti du tabal mbugal ci kaw doomam soppe itam du tabal mbugal ci soppeem la te yéen bugal nañ leen lu jeex fan ngeen di nar bal bay antum yéen basarum doomu aadama ngeen ñu mën xalaat ci ñu mu bind yore ay doomu aadama ngeen rek ci mbooleem ñu yàlla bind du leen doomu yàlla du leen xaritam waxtu yu dana mu baax li man yo saa ñeel ku mu soob ayoa sibu dana mu bugal man yo saa ku mu soobal bugalam rek diñeen waru ko jël wala laaye aji nekk la ñeel yàlla mun ko samawaati buur ak asamaan juróom yaar walar li ak suufi juróom yaar wa maa bay na mu maag la nekk di seen de wal masiru delluwaaye ilay jëm na ca moom yàlla de yaa ci taali rasulullah yonent sunu ci Muhammad yu bari ñu dañu bi lakum ñaale na ala fatratin ci daggante ñu rasul ci yonent yi a ñëw na gannaaw fatratu fatratu mooy bu yonent wee diggante saa bu beneen yonent du ñëw Isa dam yëkkati ko juróomi téeméeri at ak juróom benn fukk ak juróom ñeent wala juróom benn téeméeri at daal moom lañ ko teg yàlla yóbbu yonent yàlla Muhammad diggante Isa ak Muhammad nag fatratu la fatratu ñi nga xam ne dee nañ ci diggante boobu yàlla di leen laaj dara ndax waa xam nañ laaj dañ wax gisuñ benn yonent am tax ko ngir di ngeen wax ci maa jaa a dikkal wu min basirin aji dégle wala nasirin di jaaga naa aji ragal loo de faqad jaatum dikkal na leen basirun aji dégle wa nasirun te aji ragal loo mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walaahu yàlla xadir maa jaatam na wala kulli shay'in ci lépp de te pour jàngatal xaala ba waxee Musa Musa ya xawmi yéen itam yaa xawmi ee eh, ni sama iskuro fàttaliku leen ñamat la xewal yàlla aleykum ci yéen jaala ba mu defee fiikum ci ci ban Israël genn wala yonent yëpp ci ban wa jaalakum def na mu leen mulookan ngeen di buur yàlla def na bani Israël yëpp buur maanaam bu defee ci ñoom buur mel na ñëpp buur lañu wala ku nekk ci ñoom sax buur la ndax buur mooy koo xam ne am na kër am bëkk ne ñu góor ak ñu jigéen wa aataakum jox na mu leen maalam yootu loolu joxuñu ko aadam kenn mais aadam ne ci ñu leen jamono na leen man nag salwee yaa xam ne nit sama te la xaraf leen lar la suuf sa al muqaddasa ta sa di suñ laawal leen bayti maqadis na ngeen xarek jababi rek yoo fa lati ci sa nga xam ne kataba laaw farataal na yàlla lakum ci yéen kataba laaw digal na leen yàlla kataba laaw lakum digal na leen yàlla bu ngeen karafat ko te muy saam wala ta taddo te bu leen murtat alaat baarikum ci gannaaw seen fatam kali boobu da ngeen dellu xaasee na mbir ngeen way perte rek xaalo ñu wax ne yaa Musa yaa Musa ina fi aanaka aji nekk rajo dëkk booba xaw mun aw ñu jàbbaari nañu di way mbarude mooy nekk ci nit yi xaan ña ñu guddi ñooñu nga xam ne ci way naa naka la nag balaa xarab si ñu kaa fay axrajoo ba dañu génne min àdduna ci moom. tey ñu axrajoo def génn nañ min àdduna ca dëkk ba fa innaa naka ñun. baaxiran waaye xarab la ñu ko rek. waaw sëñ bi waaw Aliou Sow yàlla na la ko jëlee yàlla. li ci des yëpp yàlla na la baal ko xamuñu ko. wala xam ne ci dëgg-dëgg yàlla na leen ko xamal ci dafa dëgg ci barke. yàlla ci tàmbali ba ci yàlla na ko abale jàmm sa la jëlee yàlla. ak saa yàlla ko faaxee. suñu taal la ci moom it wax nga xam ci barke bi baax.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 ولولا رحمة لجعلنا للعظيم وإن mi ne la si ne ci ñaaya yaxaafoona danañu ragal ñaari gaay nag ñu bokk ci fukki tànneef ak ñaari yonent Yàlla Muusa tanoon xaala wax rajulaani ñaari gaay mi ne si ne ci ñaaya yaxaafoona danañu ragal suñ seeg ndigalal Yàlla bés moom ñu ragal jabaa bi rek ñu yàlla lay ragal maa yow sama ibnu ñoom ak kaawaj ibnu yow fan naa aha laa xéewal leen bañ nëbb la nga xam ne moom lañ gis su jabaa bi ko lu may Muusa ñu wax nag ñe ña ragal ne udxuloo xaraf leen alayin ci ñoom albaaba bunt ba te leen ragal de ay yaram lañ nga ànd dëgg roxo te daa daxal ci ndem xalaf ngeen ko fa innakum naka yéen xaalibuuna way not ngeen de waala waay ci yàlla fa tawakkalu doorlu leen in kuntum dem nekk yéen moom yooyu di way gëm de <clears throat> yàlla dafa digal yonent yàlla Musa mu wax bani Israayila ne nañ dem Baytul Maqdis xeex ak jabaabiratu ya fa nekk te ñooy ndesitu nit yonent yàlla Huud ñi nga xam ne kenn ku ci mera di guddi daji di sani ñoo dem wax ne beneen yoon su ko tëttoone yàlla dana leen xalak ñu naa ah man ashaddu minna quwwatan ñun yàlla sax suñu doole ndaxi ci na googu nag ñoo defoon baytu maqdis yàlla wax bani israila ne nañ dem xaraje ak ñoom yonent yàlla Musaa sànn fukki it ak ñaar ne nañ dem rajo ji mbiram yooyu ba xam nañ demee foofu la prikadi di nettale te say xewaj dañuy dem ñoom fukk yooyu leen ñaar te say xewaj um ana ñetti junneeg juróomi téeméeri meetar la guddee woon ci kaw su daa dox ba mar rek dafa yóotu niir yi rek bàyyi mu dem su xiifee rek yor loxoom ci géej gi di lamb ba daj gënu ko suur rek mu génne wàjj ko ci jant bi mu ñor mu lekk ba nga xamee ne loolu am na nag ñoomi ko feeg moom rek bañ ko moom ñoom fukki yeeg ñaxar mu daal leen for ñoom yëpp sànni ci poosam ñu ngi xenu sayu mat ñëw bécc sayu mat ñoo ci kër jabaram fekk ci ñaari tase doon ci bani Israël sànni leen ca palanteer ba na jabaram fayal fayal ka àndoo xamal ngeen ñu nga fayale ñun ñooy wax ne ñooy xarafee ak ñun. ba mu duggee nag jabar ji ko ma tëcc leen ñoom ñëpp ba ñu mokk mu ne ko déedéet bàyyi leen ñu ñu ji suñ demee ba nag ñun ñu gis danañ xalaat leneen lu may xarafee ak ñun. ba mu ñëwee ñoom fukki ak ñaar nag kaalab ak ñoom saxoon na leen liñ gis buñ ko nettali ban Israël buñ ko nettali lu may yonent yàlla Moussa moom dana ci xam te xel ñoom ñu ne bu ko wax ko rek Moussa fukk yi ci def ñoom dem si war ko de nat li ko ne leen moo tax ba yonent yàlla Musaa joxe ndigal bani Israayil fett na ñoom duñu dem foofa de mënuñu wax ak ñooñu ñoom ñi nga xam nag ne yàlla sàmm na leen dara nda siiwaluñ mbóot te ragaluñu ñooy waat nag bani Israayil ne leen dugg leen ci buntu dëkk bi rek ñooñu li ñuy rëy yëpp ay yaram yu ànd dëkk rox lañ day daa daxal ti moom dem xaraf ngeen ko fa innakum naka yéen xaaliboon way not ngeen de su ngeen duggee itam yéenay not de Naweej ñëw seet mbooloom Moussa mi ki nga xam ne nekk mu natt ko muy juróom-ñeenti far sax mu dem xett dañu ay ba juróom-ñeenti far sax rek ni mu ñëw këpp ko ci seen kaw far ñu yi dee foofu ñoom ñëpp dañ xettee ba ñoo waxee nu ko nag dañu yonent yàlla Moussa <coughs> ko dañu dal di boppam dal di bëtt dañu wa ñëw ba ci dox gi rek xem fa takkal ko rek di jëft ko naka la ko njëkk rek foofa la ko Moussa fekk dóor ko yatam wa dem dee moom xewaj mu ne leen nag na ngeen dayar lu ci yàlla rek te dem dugg dëkk ba yàlla dama leen dimbale xaaral ñu wax ne yaa Moussa yaa Moussa inna naka nun lan na dox waa xalaat suñu dëkk ba abadan daptat maa daamoo fekk sax ni ñoom mbër yaa ca dëkk booba la de ñun de booba dëkk duñ fa dugg mukk seen mbër yooyu ñu gis ña nga fa. Anta yow warabu kaag borom sa waqaasi laa xare xeman ñoom yéen ñaar bi naana gamin xaa dana way jekki leen waaw naa jëfi de ñu ne Musa sooy boo dem yaa Aaroona rek su ngeen boo dem yéen xeex yéen xeexu ñoo lànk fi lañuy soob su tamit ñoom saaba yéen si kar Badar ñoom na ñun duñ wax la a Israayil waxoon demal yaag sa borom xeex leen ñun it ñu ngi ànd ak yéen de wax Musa ne rabbi yow borom sama ñu ne taman laa am li ci moom ilaa nafsi ndare bopp sama waa ak ndare yàlla daal di ne yonent yàlla Musaa daal di tawasal boromam ne ko xam nga ne nit kat mënanu ma leen dara man sama bopp rek moom ak sama mag Haaruna nit ñi nag mënu ma leen a mënante te lànk nañ tafruk yàlla nga fasale bàyyi naa diggante sunu ba bàyyi na xaw naa diggante nit ñi alfaasa kana yéde way génn topp yàlla rek yàlla nga nga xam ne dañoo mooy ndigalal yàlla xaala wax yàlla fa innahaa naka moom dëkk boobu muharramatun liñ xaraamal la alayhim ci ñoom bu ñu xarafat ko arbaña na ñoom def ko sanatal jihaad yàlla ne ko danaa leen sànni gëlëm loo xam ne ñoom fukki at ci kanam dootuñ dugg ci dëkk ba mukk de dañuy xëy di gëlëm di dox di dox di dox di dox ba tëdd jor rek ñaar ci fañ xëyoon yetti wanam bi moom gëlëm gëlëm fi la rek ci suuf juróom ñeenti far far suñ xëyee di dox di dox di dox di dox ba tëdd jor rek ñaar ci fañ xëyoon xanaan bu subaa ñu xëyee di dox ba tëdd jor ñaar ci fañ xëyoon ba ñoom ñëpp gëlëm jeex ak tàkk damay ñi nga xam ne amaguñu woon ñaar fukki te juróom benn téeméeri junne lañ woon ci nit Musa Haaruna sax suñu a maane noonu lañ dee waaye ñoom yërmande la ci ñoom xalaa taa sabul jàq alal xaw ma ci kana nga demee jéem sax yàlla def ñeen fukki at Musa nekk na ko bani Israël jëm moomu ngir gaafal bani loolu mooy wattandiku loo àndale àndaaloo waaye itam suñu maane noonu nga xam ne mbugal la ci yàlla ci la leen yàlla joxe fukki teew dañ jàngatoon ca gannaaw ngir barke Musa Haaruna loolu nit moo lay wan baaxal xandala ju baax Haaruna jëkk a dee Haaruna nag ku bani Israel soppoon la bam dee Musa tàggee leen ko ne leen Haaruna dee na ko yaa ko rey yaa ko rey ko wax rek ndax li ko bani Israel bëgg teew bëgguñ la di ko sonal ba yonent yàlla Musa ñaan yàlla delloo ci sàddaga Haaruna ba dañal ko ci ray giñ ko simaal yàlla delloo si sàddaga Haaruna mu réeku ne leen Musaa rayit ma tool bi jar rek ma dee dellu di aat ñu saba dañal Musaa ci tuuma jooju yàgg nañ ko tuuma yàlla di ko fetal gannaaw ba nag moom itam deexam dikk yàlla xebal malakul mawti malakul mawti boobu du am kiidaay fay ñëw rek nga janow moom mu ne la sa bakkan bi laa jël si mu ñëw taxaw rek ne Moussa ci ala jëm si mu ne mu si Moussa daal bët la mu dellu ci boromam ne ne ko xebal nga ma ci jaam boo xam ne façon de dee rek yàlla ne Moussa dal sa loxo ci kaw aw tuuti wala yetu weer lépp lu sa loxo muur ci kaar rek wala kaar bu nekk da nga dund am at su fekkee bëgg nga mu ne gannaaw loolu daal lu cay tegu ah mu ne ko lu jamono lu cay tegu mooy dee rek ak loolu dund dund da nga mu ne bon nga léegi na ko yàlla jegeñal bayti maqadis samb awsaan yàlla nangu ñaan nga nag jegeel ko ba xam ne awsaan rek a dox digganteem ak jàkka bayti maqadis yonent na ne suna xam ne kon fay ñëwal leen ba melam Musa wa na nga fexe ci tund yi def gannaaw bi xam ko ca ca gannaaw bayti naa ko defee ban dee la ko yoo sama benn xale la boobu àndoon moom ba muy dem ca xabar am na ñu ci teer nag ñu yónni Musa yàlla jox ko ndigal nag moom mu xare jabaabira fiyeen not leen rey leen ñoom ñëpp boppam ndax da nga xam ne jekkali leen a def jant bi soo ko defee waa ji wala woon mu ñaan yàlla ne yàlla na ko taxawal jant bi dam sottal ci ñoom yàlla taxawal jant bi waxtu saari bés yooyu teeli bés mu taxaw jant bi taxaw ba mu sottal ak ñu jaar mu soog a si mooy def ñeenti fati jant yu nekk benn bés dana ko nekk ci at mi <coughs> atam jant bi <coughs> ñetti téeméer ak juróom benn fukk la ak juróom at mu ne nag dana dooleeku bés mu ngi feeñee ci fabrayir at mu nekkee at mu am at mu nekkee am tëpsin mooy at mi nga xam ne bés a daleeku ci bés yi dana feeñ mooy at mi fabrayir fabrayir tubaab yi ñaar fukki fan la ak juróom ñett at mu doy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent rek moo dajeeg rubon bés boobu yàlla yokkoon ca sang sang yoo yi moom suñu wëndeeloo ba muy ñeenteel rek muy bés bu mat sëkk bu ci bés yi mooy doole ci at mi. at mu amee rek at ma capcin lañ koy tuddee naka loolu amee nag muy soog nag benn yonent yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam loolu mooy ku say bani ak jàppa bi rek yéen gan santoon ngay jaar ak ñoom wablu jàngal yow Muhammad alayhim ci ñoom saw nit naka am na Adama ñaari solo fi ñaari doomi Adama nettali leen nag ñoom bani Israila solo fi ñaari doomi Adama ya Haabil ak Qaabil bul xatt jub dëgg xarraba bañu jaamu yàlla qurbaan nag jaamu yàlla te mooy xaas na ci Haabil ak dugub dugub dugub ci Qaabil ba taqabbala tan nangoo min aarima ci ke ci kenn ci ñoom te mooy Haabil safara ci jóge asamaan lekk jaamu yàllaam noonu lañ jaamu nangu ci jamonoy ñu jëtee wala nangu dee na laa xarija keneen ka def ci Qaabil yàlla bañ a nangu saraxam mu mer nag daal añaane mbokkam ma nëbb ci xolam ne faaw dana ko xaalam wax ne ko laa suran ne ko wallaahi dana ma rey la de xaabil wax xaabil ne ko danaa la rey de mu ne ko lu tax mu ne ko lu tax yàlla nangu sa ñaan sa jaamu bi sama nangu sama jaamu xaalam mu ne ko illa maa yataqabbalu laa naka dana nangu yàlla mel mu taqi ne ko ragal yàlla mu ne ko ku ragal yàlla rek la yàlla nangu sa xam ne waale layin ba sotta wallaahi dem talal nga yadaka lox layin ba sotta wallaahi dem talal nga ilay jëm ci man yadaka loxo sa li tax su ne nii ngir nga ngir nga rey ma maa ana déet man bi baas bi nga ñu talal yadi loxo samay nekk jëm ci yow di àq la ko ngir na ma rey la rek ne ko soo talalee sa loxo bëgg maa rey man danaa la seetaan rek nga rey ma waaye man du ma la jéem a rey rek. man yaa ngir ma ragal laa yàlla ka ñu moom bi léegi de man ragal naa ma nam ma an ta boo bu nga delluwaat bi ismi ak bakkaar sama ma way ismi ka ànd ak bakkaar rek man danaa la bàyyi nga rey ma te ma raxee boole sama bakkaata bakkaata ba rëy ma ak sa bakkaat yi nga faggoon fa takkoon sama sama la nga nekk. naa saa bi ñaari jooram safara de bon yaay dem safara de yaa ko def sa bopp loolu ma ne yéen a ma ko sama bopp de yow boo ko bëggee jëlal ba daal di jëlal la jësaa ba na mooy tayab mooy tooña de fa tawaa te rafetal lawa ñeel ko naf ko ba kanam xam la xiira ak mbokkam ma fa xase la tam ray ko asla tan mu dina xase na jële kat nga def mu ray ko nag moom xaabil mu ray xaabil waaye bam ko rayee nag la perte rek bam ko rayee nag bam dee xañ nañu def nañu def nii ndax moo jëkk dee ci kaw suuf xamuñu nañu def nii booba ñu rey ko ba noppi di ko boot rek fu jëm boot ko ci gannaawam te baasa laa te yoon yàlla wuraaban baaxaañi yatasu dana mu jekk si dara ci suuf biir yoo ngir na woon ko kay fay waari na ko nag sur bëgg ko woon nit ku dee nañ koy def ñoo ko def baaxaañ ba ñëw xeex ak morom ma daal di ko rey man ko reyee ba noppi mu wàq ci suuf wàqee wàqee wàqee ba mu xóot mu dugal ca baaxaay ba dee daal di suul suul ba mu maasee mu dem. xaabil itam xam ne noonu la war a def xaabil de noonu mu gas ci suuf ba mu xóot mu dugal ca xaabil waaw daal di maasale ko suuf daal di ko suul de xaalam wax na ne yaa way la eh, te te ne xala ko sama ah ñëpp man lay lott na maanaam kon bu ma nekkat ñu saa soxla ak ñu ko baaxaay ah man day bon la naa mujj mu lu may ndikam ba xay dina foo waariya dana ma suturaal salaata axir nga dem ba ko sama waas yaa tam dina naa dina cawe yëcc nga ak xenoom de gannaaw ba mu de ci sax ne man xaw dina sartan sax ci di ko xeenu gannaaw mu dee dama waram dem dee ma sànni ko rek dem sama yoon du ma siwee ban sax du ma ci gasante min aji saari ko ngir loolu defoon xaabil xaabil katab naa dama farasaan ala bani israila ci bani na wona ko leen mbiram mbit man xatala ko rey na mu nafsan bakkan ba kaari nafsi ci lu dul rey bakkan aw safaat yëkkal yàq sa dara ci képp ku rey nit na gannaaw ba tey waral la rey bakkan defu ci lenn te mooy mu tëdd gannaaw bu mu nekkee julit wala njaaloo gannaaw bu mu sañoo wala mu dogu yoon koo xam ne rey na bakkan te xam ne yàpp yi dara xamu ci bakkaar na maa xasala daanaka rey na mun asan ñi jam neen ku rey bakkan ñu am bakkaatam ku rey aadama ak mboole ngin ci man aya aa ko dundal na ma ko bakkaar na ma aya daanaka dundal na mun asan ñi jam neen ñi mboole koo xam ne dundal na bakkan kooku ñu naan dundal na mboolem Adama lu mu tuddee te soo Haabila Haabila ko Adama ba yàlla Hawa mu tuddee ci sàll ba càmmoñam mu def ko muy jigéen mu may ko ko muy jabaram Hawa am bu ne ñaar fukki ñaar fukki diis diis bi nekk ay seex la góor ak jigéen suñu màggee mu jël seex bi woon ci biir bële jigéen bi woon ci biir bële denc la ko góor ga ci biir bële góor nga ca biir bële ma may ko jigéen ji biir biir boo wuuteeg am bi moo taxaw taxawaayam wuuteeg askan wi ci soriatum Adama. xaaj bi nag moom la bu daa jigéenam aljanna lañ ci doon Haabil nag moom jigéenam ñoom gannaaw ñu wàcce ci suuf fii lañ ci doon ma tee sëy Adama wax ne dafay fab jigéenam Xaabil bi ci la bu daa may ko Haabil fab jigéenam Haabil may ko Xaabil de. xaabil ne jigéenam see gën a rafet moom jigéenam lay fay de ne Adama da ngaa jàng rek ne ko yàlla ma ko sant mu jàng ne ko yàlla sant la ko da bu jàng rek waaye maa fekk jigéen laay jël yàlla yebal Jibril Jibril ne seen borom la ne ku ci nekk na génne tabax jaamoo ko yàlla ku ci yàlla nangu jaamam rek kooku am dëgg. xaabil booba moom yarkati jullay di yaxantukat na seet xaaf ma dana rafet ci juróom mu ñëw jébbale ko sarax de tey saraxul yàlla na yàlla na ko yàlla nangul xaabil nag xaabil nag moom dem baykat la woon mu dem ci sàqam ci yàlla bi lam fat ca ba tuuti des de mu indi nguur wa dana la ko xaafa moom xaabil ma ne man lii laay saraxe bu yàlla xeeboon nangu bu yàlla bañ a nangu man sama jigéen laa jël safara dal di bàyyi ko asamaan ñëw fab xaaf ma yóbbu wàcc fa bi boobu de mu ne nag xaabil lu tax yàlla nangu sa sarax nga déglu sama bas mu ne ko yàlla du nangu lu may jaamu ku ragal yàlla xëy na dafa rey ko yàlla mu ne ko danaa la rey de ba rey ko dañ koy rey booba Adama nekku fa booba Adama nga xaju Adama ci Arafat rek la xamee ne nit fas na ci suuf ba Qaabil reyagut Haabil ndax mu am ci àddina garab gu am dëkk amut ci àddina meññati garab yëpp dafa neexoon booba gari ci àll bi duñ gaar lu juri kët nga xam ni wacci kenn du laal su morom ba nga xamee ne Adama ji Arafat rek mu gis ci soppeeku xam ndox yu naqari mu gis garab yu am dëkk mu gis garab yi ñu fàdd jur gi jur gi dafa gari Adama ne xam na lu soosu ci kaw suuf dem ñu dëkkee gisul Haabil de mu ne Haabil ana Haabil mu ne ko duma sab sàmm dëgg la malaatin mu ne ko yaa ko rey a ne ko suma ana deret ja fekk na booba suuf wan na deret ji adama gisul deret ja wala yàlla yee def suuf nag ne ko gannaaw tey du ma gisati nga wan na deret ci kuñ rey moo tax léegi ganaar sax boo ko rendee ci kaw suuf deret ja dafay taaboo oce waaye du ko wan dëkk na itam deret ci xaabil nag ko def nag foofu la xaabil yàquloo lu jiitu xaabil def loolu ñëpp ay jullit la ñoon ñëpp ci yoonu lañ nekkoon Xaalid moom daal di yàqule te këb jigéenam dem di bay góor ngir sax moom yàlla sànni ñoom bekkoor di waxtu jotee ñu ñëw ci seen mbokk yi di leen woyaan di ñaan di leen maye dara rek ñëw bu jëriñoo ko loolu mooy kese Qaabil ak Haabil moo jëkk a mooy yàlla ci suuf moo tax képp ku dem safara te tànk yaa ngi koy ci boppam moom iblis ñoom la ngeen safara ci wax na rabbana arinaa la gay ne afalaa naa ngeen jinni wa leen ci nga jaan ma tax ta baamina li yakoon la sabi képp ku dem safara te tànkam da yor yaa ngi koy teg ci boppam iblis te tànkam ci boppam xaabil ndax a mooy yàlla ci suuf ku mooy yàlla ci seen biir ngaaw iblis a jëkk a ñaxal a jëkk a maanaam aray bakkan googu nag ah, xaabil toggoo ci la yàlla yoonale képp ku rey bakkan boo xam ne xëyewut ak rey te bakkan ab jullit duñ ko war a rey lu mooy ci yett yëpp murtad gannaaw gëm yàlla xasanallahu minhu ak rey bakkan ak njaaloo gannaaw yoonale képp ku rey bakkan boo xam ne ak jullit duñ ko war a rey lu mooy ci yett yëpp murtad gannaaw gëm laa wiloo ak rey bakkan ak njaaloo gannaaw boo sañoo yàq yi li ci nit defut gannaaw laa mu rasulaa amut benn yoon bu la mën a rey ku rey nit nag te duur xaq jooju kenn ci xaq yooyu dagana rey bakkan yàlla dana la sof bakkaat ak ku rey aadama ak nim jur yëpp yonent yeeg wali yi ci ay bët ku dundal benn bakkan itam bu dee kon nga bële ba mucc mel na ni nga Adama lim jur yëpp yonente yi jural bokk nekk na ci rey bakkan réeral réeral nit dem mooy yoonu diina ku ko def mel na ni rey nga Adama lim jur yëpp nekk na ci jural bakkan jural nit ci yoonu diine ku xamal ni diine lislaam itam mel na ni dekkal nga Adama mboolem lim jur wala xat jaa adum dikkal na leen ñoom bani mu naa yonent yi di béy naati jënd bi saa def yonent yi ñëwoon nañu waa bani Israayil di leen kaase mooy nag na ko aju bëri ñu ci ñoom baax sax ko ci gannaaw bëri ñu musu sama yàq la ñu ci sëdd ci suuf de gannaaw ba teewul ñu bëri ci bani Israayil la dañoo jéggi dayoo di wax bakkan ak sa sor gannaaw bu ñu gëmoon yàlla ñu ne ñaa jafaaw dañu xaar ba laa war a seeloo kooku du ko wasal wàcc na joxaram yi ne rek ay nit la ñoo xam ne dañoo ñàkkoon ñoo ci yonent bi wa sallam dañuy dañuy mujj wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah. ñoom dañoo ràgg jaamu dara. yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam sabal leen te jëleme asaka ya ñaama jëleme ak jëddu jëtti jëleme asaka ya. yonent bi leen dund ci sawma. naan ci ngaan waayam jëleme asaka ya dana saafara seen feebar yi. ñu dem naan ci ngaan waayam jëleme ya seen jàngoro yëpp wér. ñu naan ci sawam jëleme ya ba ñoom ñëpp ñu suur. ba nga ne suur nañ nañ ñu daw. bés rek ñu koy nan lañu rey sànni yonent yi nga xam ne nga xam ne gëlëm yi te man gëlëm yi dem ñu ci seen mbot ñu daal di xëy rey sànni gëlëm yi sànni yonent bi yëpp man gëlëm yi ña ngay ñu na ña ngay dellu ci seen réew yonent yi yëpp nag xeeb leen jàngal ñu topp leen salama tey mu lakk waaye moo leen jot ci jàmbaar yonent bi la bokkoon daal di nangu gëlëm nga leen delloo ko Madina ñu jàpp leen indi yonent sallallahu alayhi wa sallam def seeni loxo def seeni tànk daal di pant ci bët ñu dënd leen sànni leen ci àll ba ca gannaaw Bakaro ñu ne ca naaj wa di mar kon leen jox ndox bañ dee loolu lu gën a métti ci li yonent buggalee nit ñooñu la yàlla wax ci seen àq ne innama jasaa'u alladina naka paye ñaaña yu xaari bona danañu xare laa la war a solo ak yonentam ruddet bi nga xam ne ay dogikati yoon lañ yàlla la ñuy xare dañuy xare jullit ñi luy seen fay nag waaye sama dañuy dox si lana ci suuf su xaagar ngir ga yàq ñu xattaloo jërayee fat leen ike bu sallabaay fat leen aw su xataa ike bu dogee fat ay ñu ay loxo seen waar ji lu maa min xilaaf ñu ci aw yun faw ike tumurankee leen min la ci suuf mbooloo moo xam ne dañuy xare yàlla ak yonentam suñu leen jàppee li ñu leen di feye laaj ñi mooy ñu rey leen wala ñu salab leen wala ñu dog seeni loxo seeni tànk wala ñu ñu sànk leen de tumuranke leen génne leen réew mi muy maanaam aw ji te atte yàlla lu war a la war ñoo deng deng ci lan lañ ciy def maanaam lim tekki am ñu xattalu bu reyee fat leen ndem rey nañu ruggoo kat soo xamee ne bii dem bi mu na ci bakkan suñu ko jàppee dañ ko rey ay sallabu eke bu sallabee fat leen su fekkee ni jël dañaara liy julli ñi ba noppi rey bakkan boole ca bon dañ leen di salab ba noppi saf leen a rey aw tuqataay ca doge ay ñuwaay loxo seen waar julowum min xilaafin su fekkee dañ doon ruggoo rek di jël xalal nag waaye rey ji bakkan kon dog seen loxoy ndeyjoor ak seen tànk càmmooy mën seen ndigal su fekkee bokkoon nañ ci ruggóokal ya rek waaye saxut na ñoom rey nañ bakkan saxut na jël nañ alal aw yoon foofu ca sànq sumuranke leen leen si dara ci suuf rek bon dañ leen di sumuranke rek waaye duñ leen rey duñ leen solab duñ leen dox loolu mooy atta bi ñeenti xaaj lañ ñii rey nañ ñii jël nañ alal rey ñii jël nañ alal waaye rey ñii rey jëluñu alal moo tax mu atta bi di ñenante ndax koo toftale du tànn loo du tikk bañ leen di rey bañ reyee dañ leen di salat bañ boole rey ak jël alal dañuy dog seen yoxoo seen tànk suñu wutale ba nga xamee ne alal rek lañ jël suñ ko defu dara dañ leen di génne réew mu ne ndax yàq gati àdduna lañ salat nag ñetti fan lay doon ñoo jëkk rey ñu ne gannaaw rey ñeer yi wute nañ ñi dañuy salat soog a rey ñi dañuy rey soog a salat daani solo lañu war rek ñoom ci seen bugal ci seen torofe di dund ci àdduna wala war rek ñoom والآخرة ci àllaaxira ashaabul mbugal asiim mu daaji màgg de inna llaziina ndax dañ taaboo tuubee ñoo dagekat yoon yoo xam ne dagañ bu rab julli di jàppat fekk na ñoom ñoo jébale seen bopp ñooñu dootuñ leen rey min qabli an taqdiruu fekk bu ngeen xattan naa leen ci ñoom faala moo xam leen ma laanaka yàlla xafur maa jubay la ma ñaaleen rey ma leen yaa ayyuhaa ba taxawatu fàttali ne day jëm ci moom alwasilata ak jëriñu na ngeen ragal yàlla te na ngeen fàttali leen di jegeñal ci yàlla mooy topp yàlla. wa jaayit wa jaa leen fi sabili ci yoonam. te itam na ngeen jaat ci yoonu bëgg a tooyal diineem. naa la kon booy yéen. su fi xoolal da ngeen taxe de. wasiila ci yonent na ne. joo xam ne. dara jaam rek la ko yàlla jox ci mbooleem jaam yi way njëkk way mujj. ñu ne yaakaar naa ne man lay doon. loolu war la wacci la fi ci ak jaam bu nekk mooy sàkk lu ko joxli ci boromam naa alquran firi na ko ci ñetti barab in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah raw yonent bi wasila la wasbir nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashiyyi yuriduna wajhahu zikar ngir sàkk yàlla loolu wasila la àndaale aarifu billaahi wasila la wattabi' sabila man anaaba ilayya inna alladhina naka ñaaña te sorgho dinañu law anna lahum donte saxoon na ñaar leen maa fi barli la nekk ci suuf jami'an bi ñu mboole wa mislahu tamam ma xaraan ak moom yokk doo ngir nañu jotee bi ci min asab yawmal qiyaama di ci mbugalam te jëm yàlla maa a def nangu ko minhum ci ñoom de wala hum war na ci ñoom asaabun mbugal alimu daa ji métti de kéefër ca alaaxira moom àddina li jiitam ñaari yoon jëfe ko boppam rek su ko defee mu mucc ci de yàlla dana ko wax ne sax moomoon àddina li ak canam ndax danga ko nangoo joxe tey naa nga mujj dimbalam safara mu ne waaw laa yow sama borom mu ne ko laajoon nañ la lu gën a néew loolu nga bañ de kon nag safara nga dugal yéen gën a gën a ñu nam na an yax yow bu ñu génn mi na naare di ko ci safara o maam jot ñoom nga xaari gën a wéy wéy gën naa ko ci ñoom wala war na ci ma sabu ñu gën mukk mu daa ñu sax de dootu gën mukk safara bu ñu ko duggee rek saa areku kaaka aji sàcc ju góor la wa saa arekatu ak kaaka aji sàcc ju jigéen la sax sama dog leen ay di yow maa yoxo seen de sàcc nag ngam góor ngam jigéen man dagg loxoom rek mooy àtte sariya ci moom ñu koy dagg ñu koy dagg fi fi kama bi su rëkk jara gi su sàccee yow jëkk ñu dog loxo ndeyjooram su sàccee yow ñaareel ñu dog loxo càmmoñam su sàccee yow ñetteel ñu dog loxo ndeyjoor ak tànkam ndeyjooram su sàccee yow ñeenteel ñu dog tànkam càmmoñam su sàccatee nag xamul nu muy def ba sàccati su sàccatee nag ñu tëj ko kafe rek dóor ko waaye am suñu dagg ci moom bi ma kasalaa ngir lañu fagoon na kaaral ci mbugal ñu laay tukki fa yàlla wala yàlla xasis maa ji mat la ma suñ kuram xakim maa ji xarañ la ma jiga si fonde loolu yoon ci sàcc yoon ci nane jëñ naa ji kaana sama bakkal tu bintu Muhammad su sàccoon ma dog loxoom de su sama sey mu see du sàccoon ma dog loxoom de yàlla tudd na sàcc ci alxuraan tudd jaara wax seenu jëten fii la tuddee sàcc sàcc góor lañ jiital yawma njaaloo jigéen lañ jiital asaaniyatu wal saaniyatu ju dëkk la da ñaanata jallatin li hikmatu ci loolu mooy góor ëpp doole ci sàcc jigéen ëpp doole ci njaaloo de góor yi sàcc jigéen ak njaaloo bu bañee rek daan jigéen ji gën a tuuti mën naa dàqal buur fari bu koy xaaj rek ñu dem yoonam de jakaa ngir mu di tey ma kasaba wala ñu ma taal ngir mu bugal ne laay tukafe yàlla wala yàlla hakiis ma jëmal la ma tukuram hakiis ma jëmal la ma tukuram man saaba ku tuub lu mu mbaadu dëgg ci gannaaw tooñam koo xam ne nekkoon na sàcc waaye gannaaw ba nag tuub na rek ci na dootu sàcc mukk waas laa ko liggéey nag joxem laanaka yàlla yettubu sana ma nangu def tuubaale ci moom ne laanaka yàlla xamuurun aji bay la mu ñeene ka jëm rahim jiiram la mu yende alam taalamu ndax xamula yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa naka yàlla la waaji naka la ñaan ko mulku samawaati buur asamaan ndax xamu leen ne yàlla moom moom asamaan ak suuf rek laa si dina mu bugal man saa ko mu soog a bugalam laa si dina mu baal dina saa ma suuf rek baal wala wala xabir na jaat na ma laa ko defee ci la turam rek yaa yu rasul yow yonent Muhammad sallallahu alayhi wa yaa Muhammad mukk du yaa Ahmadu sa bu jàq loola àll si na ñaa ngi saare woon dañu sabbi surtout bi ci kéefar sabbi bu gaaw ñi nga xam ne dañoo waaw ba nga xam ne dañuy yàkkamtee dugg ci kéefar du daw di ca buñ la jàppaloole daal la du wàññi wala mu tuuti te gëm waa surtout li a si daal gëstu nañ ñaañu xaaral naa gëm nañu bi afwaay ñu ci génn seen wax nañ ci seen ñu rek ne gëm nañu wala mu waaye gëmul kulo bu may xol seen ak naa fekk nañ te ñu ngi def naa ci daal moom ñaañu xaaral yowat nañ xam nar nar ya nga xam ne seen sang yaa ngi moom lañu déglu ba bàyyi li nga xam moom la yàlla wàcce kamaa ay déglaakoon lañu xamul fii daa xam ne ñu naan dañuy déglu li nga xam ne wax lam yaatoo ko ñoom dikkaluñ la ñoo xam ne dikkuñ ci yow tam mooy waa waa Xaybar ñi nga xam ne dañoo njaaloon te sañoo yonent nañ leen jàmm ñu ne yonent bi jàng la yu harifuna dañuy fett ak kalima waa di ca Tawreet ñu daal di wax ne ci gannaaw barab bi tëdduwaay seen de yàqoon na danañ wax suñu wasitum ngeen joxe fa aa asaa bi la ak bu ñu soppali fekk foofu nangu leen ko loolu leen tuuta wu leen joxe fu leen ko asaro wattandiku leen bu ngeen nanguwaat ko de ñoom yàlla na ma ci ñoom fitna wala yi laa ko na ma yàlla ci moom fitna te fitna am falam tambi ko moom si loolu ñoo ko ñoo raay ci yàlla sa ndar de ilaay ka ñoo de gaaye alla si na ñoo du gaaye lam yi laa na mu yàlla am tahira bu laa ko bu ma yaqal seen loolu war na ci ñoom fitna caas na ko sin taraxte wala war na ci ñoom fitna na jaala ko daan xabar bu gën asir mu daa ji màgg de sama on ay déglu asan lañ buñ ko si di nar akaalu man la tàggoon nañ di foofu si ngar de loolu jaayoo ko ngel dikkal nañ la wax ko bay na moom digal seen awaari ñu jënga dëdd ana mbalu seen fan loo nañ ko bu jëkk gannaaw ba ñu ne ko waa wax kum bay na moom maan sala gaaw fan nañu tànn loo bi de léegi yéen a sañ sañ nga da nga xaate diggante al kitaab fi kaanaan te jëm si ci moom loolu ko dëdd ka ana mbalu seen fan ñaata doo ko lofu la seen dara wayin xakam sa ndemaate la seen diggante wax baynahum digal seen bi xëtt bi maana de inna laa naka yàlla yuhibbu dana wér almuqsituna wér naa dana wér yokkee fi wàcc moo la naka ñu àtte loola waaye ndawum saa ji nekk la fa ñoom tawreet saa ji nekk la ja tawreet hukum laa àtte yàlla de mënu tax ñu ci ci yow àtte sax fa ñoom tawreet ci yoon la wàcc sa tawreet àtte baa nga ca àtte njàm baa nga ko def leen neexut rek su lay tawreet na topp ñu dëdd ñun bari sari ka ci gannaaw loole wa maa ulaayika déet ñooñu de dul moom nañu di way gëm de ansal naa wàcc nañu tawraata tawraat te aaj nag la joomu dan guddi ko jiree wala wër na ak jël ak ay xatte wax ku mu dana xatte bi ay ci moom nag yoon a yonante ci bani Israila di la si na ñaan ñaan asa Muhammad nañu ñaan yàlla di la si na ñaan ñaan haat way yowat nañu de wara baani yoona ak way xam ñet way jëfe wala way dégg ña sëpp di nas ko gisoo te la dégg def mi lañ ko mën kitaabi la ak téere yàlla bi de daa seen diggante ak seen diggante képp koo xam ne gëm na tawreet yàlla dénk leen nag tawreet ne leen bu leen ko watt bu leen ko sappali looloo tax ñu mën koo sappali tawreet ak linjiil sappali nañ leen ndax yàlla bani Israayil la ko dénkoon moo tax sappali ko alxuraan ki nga xam ne na ne inaa noon na seen na dikra wi naa la xaafiduna ne moo ko wattul boppam moom kenn mu ko sappali de li yàgg jamono yàgg yàgg dara di ci sappali tudd na lay dara jotu doon jàng fii laaya buy juum rek dana xale la di ko jubanti lépp wa kaanu nekk yàgg yàgg dara du ci soppeeku ku jëm rek dara jot doon jàng fii laa buy jëm rek dana xale la di ko jubal di leen waxtaanoo nekk nañu allay ci moom suwaa daa di way seede mais aji dëgg la de daa tax foofu ragal naa fa ñu yéexooti gën ragal bu leen ragal de waxtaan ñu ragal leen man yàlla de wala tas karo bu leen wott bi ayaati ci kaatoo sama sama lañ jëf xar yéen guddi aji néew maa ngi leen jàpp ci seen way suufee de man lam yàqu ko àtteewum ñu ànd la jëla wasam na ko yàlla walakin ñoo la jaay ñoo kaafiroon ñoo ma di way di de bépp ku bañ a bañ a àtte ci téere yàlla bi soo ko yéefar la de wa katabna farataal nañu it alayhim ci ñoom ci àgg tawraat ana nafsa naka bakkan dees na rey ko bi nafsi ci saa si rey bakkan de xëy wi tam ma nga ci taw rek ku rey ñu rey la wala xëy na bët dees na fukk so bi yaa ngi ci saa si fukk bët de fukk bëtam ñu fukk sa bët wala na dagg ko bi dem ci saa si dagg bakkan de wala suñu napp def nañ jox ko biir suñu ci saa suñu jox napp de def na dugg ko ci suñu ci saa si dugg bañ de wala juróom jam-jam napp saa suñu borom xëy na waaye jam nañu ne dañu napp ba fu ko daayal jam-jam ba yem rek ñu jam la mu toll noonu rek dañu sadaka ko sadaka na ñu na xor na nga jullit dana suñu jëbbale sa ne maa ray diw nañ ma loola faral na la sa bàkkaar jam nit ba noppi ñooy jébbale sa bopp ne maa jam nañ sëriñ ci man loolu loolu kaa faral na kaa faral na ko bàkkaaram de loolu loolu gërëm saa yooyu saa yooyu Malick dañoo wute Malick nee na al hududu sawaajiru la mais jëfën yi ñuy def ñu mooy yàlla jajja rek la waaye du far bàkkaar la Malick ñu gën a tàng kaafir yi nag na ne alxuduudu jawaazir la na ne jëfën yi ñuy def ñu bakkaar dana jàng bakkaar ba dana dana ko far laay ji dana ko fa mën ko fa bakkaar bi ñuy fa ko far fi la ala ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam laamu di yëkku ba jigéen bi bokk ci kaas dafa njaaloo ñëw ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam na ko man dañ njaaloo naa ko sangal yéen ko dëgg ko lu taxawati ci kanam na ko njaaloo naa ko sangal yéen ko xam ko lu xaat ko ndax ndax am kalam dara ay ndax dox la ñu ne dee dee doxu mu ne ko nga ne mu ne yaayoo naa ko sànni wut maa ngi yem a gën a bëri demal nag ba si ndoom ja gis ko indi yonent bi ne ko wasi naa ko mu ngi mu ne demal nampal ko ba mu sar mu dem nampal ko ba mu sar mu jiital ko xale baa ngi def mu ngi lekk mu indi ko ci yonent ne ko nampal naa ko ba sar na kenn ku ñuy lekkal boppam gis nga ko mu jaamam bu doon di lekk ñoom ñu soxla joxe ndigal nag danañ ko yóbbu ca gannaaw ba xewoon ñu jam koy doj dem dee rek ñu yóbbu ko foofu nag jam koy doj dem tàngee mu daw ñu dab ko ba jot ko jekkali ko ñoo wax ko yonent sallallahu alayhi mu ne ba mu dawee waroon nañ ko maalu saa yi ñu teelal sa ne ko nit ku bon ci ñu doon rey démb yonent ne ko tuubal ci yàlla kooku na tuub joo xam ne bu ko ñun Medina ñëpp séddoo mu doy leen wala na nga nañu taxawal ci ñoom jotal dan loolu wane na ne jotal dafay xar bakkaar dem ñoom dam yàqu mu ko xatee ñu naan sa laaw jëla wasal na ko yàlla walaay ka ñu nga ne ci xamu ñu salimun wa rasul lañu ne yow ko ñooñu rek waqafay naa tam tafal ala afaari ci jëri seen ñoom yonente ci xeex ci xeex ñu mariama tey dama mariama gannaaw yonent ci bani Israayil yëpp nag yàlla yoon yàlla yoon yonent yàlla insaare doomu mariama ja musaddiqan mbir mi aji dëgg li ma bayana nga dégg la e dëgg jëkkam mu ne tawra ci yàlla moom tawra na de te téere bi yàlla wàcce ci moom te na téere ko jëkkoon de waa tey naa jox na ko moom Isa lim ji la lim ji li aji nekk la ji lim ji te benn am ji ci ko ci réew wa nuuru ak jubal te aji dëgg li ma bayana nga dégg la nekkoon dëgg jëkkam ci téere mu ne tawra ci yàlla moom tawra da wow danta di mu jub wa ma sa danta di mu at pour wal yàqu ñu wax na naata aal lil jiili ñooy lil jiil dinaan sallallahu ci waxal na ko yàlla fii ci lil jiil waman lam yàqum ko àttewumu dinaan sallallahu ci waxal na ko yàlla fii laay ka ñaale jaay wu ñoom alfaasa kala di way jël topp yàlla rek àtte yàlla rek la ñaal seen war ba àtte lu mooy rek yàlla bi baamu na ci man na kat ñu ñett yooyu moom lañ yàqu ñu naan sa laaw fulaay soxul kaafiruna fulaay soxul saalimuna fulaay soxul faasiquna wa anzalna wahyana ilayka jëm ci yow Muhammad alkitaab alquran bi laa ko ji dëgg musaddiqan ñu waa ji dëggal li ma bayna yadayhi la nekkoon ci jëkkal ñoom kitaab yi ilaala moom tawraat la wa muhaiminan te aji seede alayhi ci téere yu jëkk yëpp mboolem téere yu jëkk yëpp alquran mooy seen di leen seedeel wala si tabi bul topp ah fastumateel fastumateel bay na mu diggante seen yow alal kitaab Ibrahima sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla de yow def na saraan bi ku nekk ñëw ci ñun julli ñi nañ leen àtte ci li nga xam ne moom la alquran wax tëral de wala si bul topp ah waaw mooy bay na seen ama jaa ko sa dikkal na mu ne di nga àtte ci laa moom dëgg di ko lii naa def na di ko lii ñaan képp ci xeet kum ci ci rafet aw yoon xeet wu nekk yàlla sàkk na leen diine yoo xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla ak yoon woo xam ne moom la ñuy xàttale walakin walaw saa allahu donte sooboon na yàlla nag la jaarakum kon tey mu def leen ummatan ngeen di ñëw diine waaye dana ñuy jenn su neexoon yàlla mu boole ñëpp ñu jub ah, jàpp ci sariat de walakin lu fi nekk taxale na leen ñu jëm ñuy weddi yóbbu wekkum ngir na mu natt leen de fi ma ataakum ca la mu jox leen ñuy topp ñoom la yóbbu aljanna ñi mooy ñoom la yóbbu safara te xaj ko jëkkante leen alxayraat yi ñu de jëkkante leen ci def lu baax yéen marjo kum dellu waaye seen ila laay jëm na ci yàlla de jameen bu mu di boole day na bi kam solo leen maa tunde ci la ngeen nekkoon tax tan seen doon ci moom ci mbiram ji ngeen waan naka mbiram dit of kum xateen day na moom digal seen dina am seen laal trawa sama seen la wala ta sabi bul topp aw aw may bànneex seen waxtar hum wattandiku leen an yustinoo ko an yustinoo waxal na ko yàlla yéen a ci jëm ci yow de te yéen taw law ndem dëkk nañu maanaam xamal la xam maa ngi gis laa woon a def rek moom yàlla am bi ñu ci benn bàkkaat leen de way na kasiran na kaa ji bëri nee naa si jiw ñi dafa soxla way jëm nañu topp yàlla de ko ndax danañu takku bu kuma jaay yee ci xat way réeré ndax xatte xéesa yi jëkkee nga xam ne xamuñ woon benn yoon ndax bu waate lañ bëgg dayoo ci xatte bi nga xam ne jëf kenn di gën a rafet ne laay ci yàlla wax man caa tëddee dafa am ñaar aw yëpp ñoom dinañ wóor de képp ku gëm yàlla rek da nga xam ne affaire bi yàlla tëral moo ci gën yaa yoo xam ne dina kooku lu ko wasal wàcc na ci naafeq yi Abdoulaye ibn Salamati Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul naafeq bu rëy yi dina wóoru ñu ngeen wàccee bu wàllëgee bu ñu amee xew xew jamono du ñu dimbale wala yoo xam ne dina amoon ay ngeen jàng jëm alquran laa tattaxizuu bu leen jàpp al yahuuda yahuud wa nasaara ak nasaara awliyaa ñu di way nangoo de bu leen xarit ak ñoom bu soppante ak ñoom baabu ngir ñenn seen awliyaa aw baabu xarit lañ de ñoom kéefar lépp benn diine lañ ak di ko dañ daje ci kéefar daal ñoom ñëpp benn lañ benn yéen bu aan bu leen ñoom de wa man yatawallahum ku méngoo na mu leen minkum ci yéen ci li ñi ñoom naka moom ñoom aj nekk la mu ci mboole de képp koo xam ne jullit nga dem di xaritoo di yéefar nga bokk rek dina laa ah, naka yàlla naa di jubal ci moom ne ñu ne su ñaaña te solo bi maa ji nekk la ci xol na ak naa fekk ñu saare dana ñu daaw ci ñun ci naa fekk nag dañuy jëkkante ñoom dem di ñëngoog yéefar yi duñ ci ragal dara ragal alku si danaa bu jotat nu bàyyi rek mu xew-xewi jamono ñu ne xew-xewi jamono mën naa ñëw ñu saxaleen wala waruñ leen a dogu nañ nañ xaritoon ñoom rek ndax bu suñu xew-xewi jamono su jàppee rek ñu dimbale ñu te mbiram Muhammad du fekku lépp bansa laaw pour ne ah attan na yàlla an yaatiya bu mu dikkee bansa laaw attan na yàlla an yaatiya bu mu dikkee bil fati indimbal ñaar yonent ba ba sa diineem de jag na ñun coow bi ngeen di ñu naan yéen su dafa moom yàlla mën na la mën naa dimbali yonent yi man naa sañali baatinam naa feqi gàcce leen fayis booba tañ mujj naanaat ñu ne di woy rëcc alaama asaro ci lañu na bon ci am si seen ci bakkan seen ci sikk ak di méngoog yëfari de yàqoon dana wax ala si na ñaañu aaloon ma bon nañu ñenn ña di wax ñenn ña bés bu xottee suturay naa fekkee ah walaay ñu ne àll si ñoo di ñaaya ak tamit jëñoon nañu bilaay ci yàlla jaada imaanihim dayoo ngeen seen innahum naka ñoom la maakum aji naka la ñu ànd ak yéen. abdi naa maa leen seen yéen xaas boo suñu mujj xaas ne doo perte rek gàcceeg nañ ci àddina te daañu yàlla ko jaalaaka yaa yoo def naa moom ñu wasal wàcc na ci kuréel yi nga xam ne dañoo mucc seen ak benn mu tëb nañ ñett kuréel mu tëb nañ ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari kuréel mu tëb ci jamono yi si dina woo gerte gi benn kuréel mu ci jamono yi si dina rek mu xataa ñoom Yamaama ñoo jëkk mu tëb ci yonent bi ci Musaylimatul Kaddaab ba Musaylimatul Kaddaab feeñee ci Yamaama di xoote ak yonent rek ba dund yonent lekkar مثل مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إلى الأرض الآن عن السير mais ñu ngi jóge ci Musaylima ci yonent bi Yàlla jëm ci Muhammad yonent bi Yàlla suuf si ñun ñaar ñoo ko seetee benn wàll yi yaay seen ab yonent benn wàll yi maay seen ab yonent yonent bind ko leetar famin Muhammad rasulullah ilaa Musaylima tabbaat inna al arda lillahi yurisaha man yashaa min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin Musaylamatul Kazzaab moom gannaaw bi yonent génne àddina ba Sidna Abubakar takk xare jox ko Xaalid ibn Waliid waxtu yoon ca ba ñu dem Yamaama xare moom rey ko not leen boobu ci réew mi jotee mu fekk jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam ak la soo dina ana si moom la juróom-ñaari kuréel nag mu dem nañ ci jamono si naa woo ko jamono si naa war moom jubile ko rek moo moo mu tët dafa ñëw jébbalu te moo doon buurab caaj jaaj bi wër kaaba gi nag jaaj benn xalal tax ci kanamam mu teg ko naka lu tax muy tax ci kanamam te moom buur la bi ñoo taw te ko ne ko yaa teg mu ne ko waaw mu ne xale bi xëyul ci moom ah mu ne man nag buur moom mooy Badara mooy sooy ci na ko lislaam amul buur ak Badara lislaam am na diggante ñett daf la ko bu la baal dafa fay rek loolu lay loolu lay àtte bi yàlla mu nar loolu nag mu daal daw dellu réew mu tëdd sutura la benn yi nga xam ne mu tëdd ci jamono yu jëkk dara buur di wax ne yaa ayyuhaa allaziina aamanuu yéen gaa ngi gëm alquran man yartadid kum murtad nañu minkum ci yéen am diini wala diineem dellu ci kéefar te loolu yàlla xam na ne dana tabbi ci te fekk nga ci daaw bi kee yàlla da xam nañ ci nit buum dana mu sopp leen way xëggoon way ko dem nañu sopp ko def yàlla dana xam naa indi ay ñoo xam ne bëgg nañ yàlla yàlla bëgg mu tëdd mu aji méngoo seen laahu yàlla wa rasuluhu ak ab yonentam wala ñoo ñooñu amuñoo gën ñu def léegi am yokku si seen mbokk yeneen dogu ndax kon kañoo rek nga amoon léegi yàlla ak yonent ak mboolem julli ci àdduna yëpp seen mbokk lañ defu na ñaari ñoom dañu taxawal salaatu julli yooyu kono dañu joxe sa kaba sa gawum te ñoom yàlla de wala yooyu kono dañu joxe sa sa kaba saba gawum te ñoom raxaara coon way ali daf doon julli ba toll ci rukoo miskin yalwaan mu daal di toq jaaram sànni ko ci biir ga ñu ne moom la laaj ñu sakkaale woyu umane toola ku méngoonam laa yàlla wara soona xoo akam yonentam wala si na ñaaña amono gëm nañu way na xis balaaya naka kuréelab yàlla um ñoom alxaalibona ñoom añ wara nodde hum rek la adam wax waaye tabal na saayir bara war lamir ngir bidal ala ci ne ñooy kuréelab yàlla yaa ayyuha alladhina amanu la taxasoo taxasoo dinakum soon wala yoban kooku lu ko wasal wàcc na dana xamee ne ñooñu nañ ñëpp de ñooñu ci def na bëggoon naa ñu fàq daal man rek bu ñu xamee ne waxtu julli jot na ba nit ñi mën a daje fekk ci julli mbooloo mi am ci tamit ñoom ñu taal safara ñu ne daal bugguma ko am ñu tamit tey ñu def jóoróori ne labbe yi du bëgg jóoróori mu ne bëgg jóoróori ndax dafay ñu def dafay ñu def labbe yi ci guddi léeg-léeg ci saaba yi nekk jigéen suñu woon ko nodde su jëmaam war jigéen na ko bilaal jigéen na ko axustu baay jigéen na ko yéen dina gis naa seen jigéen ci seen jigéen ci toppaloo na lépp dajale ci leen kon daal di joxe ndigal na nañ nodde nodde nag mooy allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله jëlu baam waat baati si réew أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر allahu akbar laa ilaha illallah ñu bëri na danañ yàq ci seen nodd ci barab yu bëri ñu dañuy wax allahu akbar soo ne akbar dugal nga xam sax listifaam da ngay laaj ci waxatoo na da ngay da ngay laaj na am de nodd ga yàqu na ñu ne akbar akbar mooy ay junjung wala ndax ne yàlla ay junjung la allahu akbar rek nga waaye boo akbar yoo ko ceebaale rek yàlla sa bari ji di junjung la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu dañu wax ay ala sala ay ala sala boo waxul ay ala sala ay ala sala mooy ñoo leen tabbi safara ay ala sala boo waxul ay xanaa na xagaalam xanaa rek dangaa wax ne ñoo dem ci àll bi yooyu yëpp barab la yoo xam ne dañ yà dina ci yàqoo. na dina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne noddkat yi ñoo gën a gudd dox di tënkal yàlla. solo ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ñeent suuf di lekk seen yàpp yonent yi suuf di lekk seen yàpp ak seen soriante suuf bu nekk yàppam ak ci wàccu alxuraan ak sa nodd sa nodd juróom ñaari at ci jàkka ngir yàlla ñii suuf bi xamee na nodd nag yonent digal Bilaal mu nodd yow di nekk seer yàlla man na si ñoo gis diine bi gën a ñu diine Muhammad moom xam mbaam gi nag su ko dugg góor ñi ah yow dañuy amoon na yéen gaañ dem alxuraan laa doon tax bu leen jàpp allazina ñaaña ittaxazu jàpp nañu diina pour diine seen i seen mu di diine ci wala ba nag sant ñu ne def nañu ci laala mu ñaaña aussi ci taamu joxe lu di teel mu abdu ci yoon jëf seen wal kufaara ñu bëri awliya ñu di ñu ngër ñooñu bu leen jotee seen ñoom dara wacce leen xaw bu doon bay rafetal nodd bay ñaawal nodd wattaqu laa ragal leen yàlla wal kufaara ñu bëri awliyaa yi ñoom dañ koy def fàq laa ragal nañ yàlla in kuntum dem nag ñoom moom ñoo réew ko. ñoom daal maa day suñu ko dem woote ngeen ila salaati jëm ci julli su ngeen noppee te nopp bu daaw lu ma waxoon ñu ñëw ci julli. ci taxaw waaw ñu jàpp ko seen julli bi retaan ñu retaan nopp rek wala xeba nag sant zaali sa loolu yaa moom ci saa dina ko ñun xaw ñu lëng laa te ñu sal bi rek amul dara ci xel moo tax ñu ñaawal nopp ku ñaawal nopp daal dara ci tam nga rek de bu mooy tudd yàlla di xool jaamu yàlla yi ñëw jublu seen borom bu ci ñaaw ñu ne gisuñ diine joo xam daal yës na sa diine yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dama leen tontu léegi bu la ala jukaa bi fekkul ko waxal na ma nga xamee ne yow dañu ñëw ci yoon dina sama wax ne yonent yi a gëm wax ñu daal li nga xam ne moom lañ war a gëm yonent yi ñu wàcc ci man jëm mboolem yonent yi ma jëkkoon Ibrahima Moussa Isa mu ne Isa xaw ma diine ji ne sa diine daal yow muy def mu di yonent Isa ci du dara lu may doomu jaaro mu ne qul waxal yaa al kitaab yi yéen yahuud alkant mu ne ndax da ngeen cib min naa ci ñun illaa an amana ndax bu gëm nañu bilaay ci yàlla wa maa unzila alayhi wa sallam ñun xam nga jëf rek waaw naa ko rek moo ko gën a bëri seen gën a bëri seen kaas xam nga gën ñu topp yàlla ana lu ngeen mën a yore lu mooy rek ñun gëm nañu yàlla gëm nañu yonent gëm nañu alxuraan bi ak ci ñun gëm nañu mboolem téere yi ak ci waaw suñu jëf loolu ngeen ñu bañee te yéen nag yéen ñëpp génn ngeen ci li yàlla sërwee waaye ndem dañ ne gisuñ diine gisee diine yonent bi dañ waxaale Haruna bi ñu kum la solo si ma leen di sori ci lu gën a bon ñu daal di ko ci loolu ndax du ma leen waaj ñu ne ci gën a bon a fa yàlla man laa amee laa xoo ñooy taxaru nga ko yàlla yërmande am waxaat bi ba tam nar a alay ci moom wa jaara tam def ñu ci ñoom alxere dafay golo wal xanaa fi laa ci mbaam tëgal de waa ba daa ñu jaamu nañu saako sa keneen na nañu dem diine tuuti tuuti tuuti ñu ngi fa yàlla te ñooñu ñoo koy bon ak tey mooy yahut bani Israel ak ñoo xiif ci àdduna ñoom nga xam ne yàlla na leen yàlla mere na leen yàlla masax na leen sotti leen golo ci jamono Daawuda masax na leen sotti leen ay mbaam tuga ci jamono Isa fàkk na ci ñoom ñoo xam ne dañu ñu masax leen ñoom dañuy ci jotal ci tëb saafoo ci jamono Muhammad te mooy taaw bi ay naax ulaay ka ñëw la gaay sarru ñoo gën a bon makaanan ci barab de waaw dal ñoo gën a réer alfaay sa bi wali fi yoonu jubbe isa jaaw kum dam dikkal nañ leen xaala ñu wax ne aman naa dëgg nañu waxa na biir moom xaraf nañu bi kufri ànd ak kéefar woon ko moom xarajee jëf nañu biir ànd ak kéefar boobu bu ñëwee nag gën nañu waaye bu ñuy dugg day kéefar la bi diggaale te bu ñuy génn moom lañu na mu bi ma kaa na kon yàq ma na bëgg dafa ji saara kasiran aji bëri ñu ne ci ñoom ñu saara moom danañu gaaw te gis ñu ci nar wala xadwaane tooñ waa ci ñun ak lekk seen suuf aji haram na ci njar la bi sa na maakaano yaamalu na jëf seen def daa tee fa ñu ñeek bon jëf lay laa yan haahum ñu terewoon tere leen rabbaani yéen a way xam ne di way jëfe wala baaroo min an xawlihim ci wax seen gis ay nar waa ci ñun ak lekk seen suuf aji haram la bi sa na maakaanu rek sama na jëf seen ñoom borom xam-xam ya de jooju laa gën a tàng ci xaalum ci alxuraan yàlla ne bu terewoon borom xam-xam yi tere leen lañ doon def ñoom borom xam-xam yi tere lu ñoo bon jëf moo tax ne digle lu baax tere lu bon xaqale ci képp ku yàlla jox xam-xam war nga war nga cee def buñ ko na buñ ko ci yow xibaar gis na rek waqaala Firawna al-yahud yahud ba nga xam ne nag ñooy dinañ yonent bi yàlla wàcc ci ñoom d'accord dañ nekk ci ci suure réeré amatuñ dara ñun ñu gën a naa loxol yàlla day waaye max loolu suñu jaxlam yàlla day léegi dafa naay day takk loxo joxe joxatuñu dara boo daal ne gën la bi na jaxeer ay loxo seen yéen yëpp ñoom kay yal na yàlla takk seen loxo yéen ñëpp ñu wala ñu xool te yàlla rëbbeef leen ñu ma xaaral ci kaw ci lañu wax. ban bëgg ya daaw yàlla loxo ne tey ndax su fekkee ne yaaru ñu tam nañu yéen yàlla kay man de yaddu yàlla saxal na boppam loxo ci alquran saxalal na boppam sànq ci alxuraan mais hadis mais dëgg dëgg yàlla wa xadam moom moom lay fekk jaam moom mu fekk dinañ tudd ay melo la yoo xam ne seen saayir na jaaxu yàlla maanaam mooy jàng ko rek na ko yàlla wàccee nga xam ne dëgg la kenn yàlla na ma ko yonentam bu fekkee sax xamuloo ko loxo ci la bokk waxal na boppam benn loxo waxal na boppam ñaari loxo te nee na ñaari loxo yëpp nday joor la yooyu loxo tal bi mënu ko jàpp ñaari loxo yëpp di nday joor waxal na boppam loxo yu bari ñu ne wa sama banayna bi aydin loxo yu bari la man dafa naa juróom-ñett la loolu xóodu yi ñaari xaaj lañ ci ñu jëkk ñi dañuy def teg ñi jëral maanaam ñu jëm ci yàlla ñu ne yàlla rek a xam ñu firi firéen daal mooy jàng ko rek te mu gën a ko yàlla wàccee ak ak yeneen tam saa yi daa wax ne gëm nañu lu yàlla wax ci la yàlla namm ak la yeneen tam namm bon la daaw ji ñoom ñooy ñooy ñu jëkk ñi xanaa ñoom la ñoo def teg ba yabbaani duñ ko taawul yaari loxo rek lañ koy firee waaye du yaari loxo yoo xam ne xamuñ lu lu loxo loxo xam ne ne daal du yaari loxo yi noonu suñ yaari loxo yi nii bu tax na ñoom ñoom dañ koy taawul yaddu dañ koy taawul la kattan waaye nag suñ firee yaddu suñ ko firee xadratu dana am ci laay nangu waaye suñu indi yaari yaari loxo nag te xadratu moom benn la ñu kon du dëppee rek kon nag lu gën ñu bàyyi ko rek ci saayar si te ne du loxo yi moom loxo yi nit ki daal yàlla saxaan ba la mel yaari loxo yàlla yaari loxo la yoo xam ne yàlla xam nañ mel ñun xamuñ ko waaye am na loxo la wax na ko lépp wax Alxuraan wax dëgg la ñun fi tëb na musul la defee saa na ko mu soog su ko soobee bu yaari wërsëg su ko soobee mu xatal jenn diine nekk ci wala yoo si jàmm xam naa dolli te su leen aji bëri ñu ngi ci ñoom maa ngi la wasala yi day ko jëm ci amul ndax du jot ci borom sa dafa yaa nag daw wax ko nag na tam ñu ne na ñu diggante ah, ne ala baat noonu ak yàlla bax baal mbañal bilaay raamatu bi jëpp gëm yàlla def ku la maa wax de jëpp bu bi naar bu ñu xare yonent bi ah laa waxee ko yàlla safara noonu wuñ saal yonent bi rek yàlla dana ko fay jëlee seen i pexe waaye xëy na danañ dàq dana suuf fasaalam nit di yàq rek te dañuy yàq suuf wala yàlla laay du muy yoon ak ñëpp suuf rek suuf kenn mënu ko yàq waaye gannaaw bu aju waaree xawee képp ku gàllankoor ñu ñëw jëm ko rek kooka suuf la yàq rek wala waa na aral ci kaa ñu gën ana ngeen ngeen sooy ak ñu ay bakkaat ngeen def nga xam al kitaab bu ñu gëmoon alquran kon yàlla faral leen seen bakkaat yépp wala xam naa am fekkante mu xarfale janaatu na ñaar janaat te kon ñu demal jana rek ndax ñaari yoon la yàlla jox wala ñoom doon sa naka ñoom aqamoo jëfe nañu tawra sa tawra wal injiil ak injiil uma am silaag la wasalam yi ñu jël ci ñoom ci alquran mu rabbi ci ko waram seen laa saloo kan ñu lekk ñu fokk ñu ci ko ci danañ ko si àll bi ñu war si dugg si seen su fekkee ne tey téere yi yàlla wàccee ñu àtte yi ñu gis xam te yëpp nangu nañ ko la ca tawreet ak li mu jural li ci alxuraan yëpp ñu jàpp ko nangu ko ni ko yàlla waxee jëfe ko kon yàlla dana yaa yëpp teg lu bëgg ci ñoom ba bàyyi ko ci jëpp yàlla tawassul mënum aju naka lu ci ñoom seen ummatul mbooloo muqtasida ci ñu lay jub am na ci ñoom kay mbooloo mu jub waaye bu baax bu saaba am waaye wa kasirun aji bari mënum ci ñoom baayam ay amaloon na ban na jëf seen de waaye ñu ci gën a bëri na seen jëf baaxut de waaye wa rasulu balligh ma anzalna ilayka kooku lu ko waxal wàcc na ba nga xamee ne bu jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ragal ñu yàngaan ko ñu rey ko ba dañ ko daa wattu guddi gi jot saa ba dañ daa moomuñ ko te ñu xam ne jàmbaar bi nekk ci buntu ko dama jaganaam di ko wattu ba bëtt ba wax la wax laaya ji nag fekk na booba saa bi ñu baara sa moo moo ne pour wattu ko yàlla wàcce la waaye ne rasul yow yonent yàlla Muhammad bal jotalal maanaam ci la mboolem la waxale ilayka jëm ci yow mi rabbi ko ci kër borom sa lépp lu alquran indi jotal ko lépp di ci mëdd dara ngir ragal ñu def la lu ñu leen a xam lay ndam ko sàndam defu la ma ballaqta jotul risaalaati yonente yoon su fekkee nëbb nga ci dara wala xarab kon jote yooyu la yàlla yónni rek wala yàlla yaatum ko dana ñu xaar la mën naa fi ci nit ñi yàlla la wàcc ci nit ñi lu yàgg yàgg duñ la joxe lu ñu tub balaa ñu ak yàlla yonente yëkk ci rudo néegam ñoo ci kanam wàcc dama ñu ji yàlla dana ma leen di ma ko wàcc yàlla dëggal na ko li waxoon loolu def nañ ko mën a luñ ko dara bàqante yi tam jàng nañ ko ca uut booba ñu ne laaj wàcc bi waaye bu fekkee laaj wàcc na sax lañ bëggoon mooy rey rek rey ko nag yàlla may gën ko foofu laaj yi ne yonent na jotal mboolem luñ ko yónni te buñ ci nëbb dara moo tax ay foofu di wax ne képp ku wax ne yonent nëbb na dara ci lu ko yàlla yónni kon ma dal na aw nar waral yàlla de yàlla nga koy wax ne balag maa ngi fi nekk ma daal di tuur lam tasam sama balag ko risalaati waaye yëpp na ci hadis yonent na ci diggam ko rañaane yàlla jox na ko ñetti xam-xam benn xam-xam bala ko ne na ko jotal ñëpp te bu ci nëbb dara bee bu jotal na ko te nëbb ci wenn xarab mooy alquran ak bépp ak te ko laaj kooku jotal na ko nëbbu ci dara te mu nëbbu ci dara mustahil la ndax fay tax diine ji lépp jot ci ñun am na xam-xam bu ko yàlla xamal sànni loo ko su ko neexee jotal su ko neexee bañu jotal mooy xam-xamu xaqiqa xamal na ko ñenn ñi nëbbu ko ñenn ñi ndax ñëpp seen xalaat bu jot daana wax ne waxtaane leen nit ñi seen kenn du sal xanaa bëgg leen ñu salloo yàlla salloo yonent am na xam-xam boo xam ne yàlla xanaa na ko jot a sant ko ñu nëbb ko boobu nëbb na ko te jotalu ca dara de loolu mooy na laa naka yàlla laa yaa ngi ci bëgg ñu al xaw ma ne al kaafir ma ne la yowet de kon waxal yow Muhammad yaa ngi kitaabu yéen yow dëkk nasaraan lastum déet yéen ala sey ngeen nekk ci dara lu ñu jumoo ci diine ataa ko tey ngeen bel ba ngeen jëfee tawreet tawreet wala injiil ak injiil Soumaré bi daal la wax nag mooy suñu jëm ci yéen ñu ngi ci suñu borom seen yéen ñoo dëkk nasaraan nekk leen ci dara lu may jëm ci fa tawrat ak injiil ak alquran te tawrat ak injiil ak alquran yëpp luñ santaane mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wala yasidan naqal naa dolli kasiran aji bari ñoom ci ñoom maa ngi la wasale nekk jëm ci yow mu nga ci suñu borom sa xalaat nga koy fekk fa nga weddi wala tax bu jàqaaw xamu ci ni nga tax nga di ñun alladina naka ñaaña amanu gëm nañu wala fi naa ñaaña aadoo gëm nañu wa saaboona saaboona kër lañ di nekk diggante yow rek nasaraan bi wax ni saaraar wala nasaraan nasaraan yi maanaam nag gëm nañ bilaay ci yàlla wala ma ngi kër jëf laa kañ ba daal di mujj yaanu itam jëf faale am xarafaak naa fi la wala xagum bi rek la leen ci am wala um doon ñëw rek ñu jàppee ba ci yàlla xel rek laqad axadnaa day jàpp nañu ñu sax bani israel rek bari israel nee nañ gëm yàlla te gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa arsalnaa yónni nañ ilayhim jëm ci ñoom rusulan ay yonent kullamaa jaa'ahum bépp ci dikkale leen rasulun ku yónni maa laa taxawaa dala toppatko anfusuhum ay bakkan seen fariqan kuré topp boo ñu weddi leen wa fariqan kuré yàquluna ñu rey leen leen ni ko fàttal yaa yaa yaale waxa si boo sañ jàpp ñoom fitna suñu bugal ñu def loolu yëpp nag defe na yàlla di leen bugal faama sawasara lañ silmaxa waxtaan moo koy sax su ma taa balaa wax dëgg nangu yàlla tuuba alayhi ci ñoom bañ tuubee su ma xam wax dëgg suñu naxa waxtaan moo koy sax yoonu ñaareel te suñu aji bëri ñu ci ñoom wala yàlla da suñu aji xam nañu dina yaa moom kay dinañ jëf dana leen ko fay de laqad kafara wallaahi wa dina allah suñu ñaan xaaral wax nañu ne dina laa naka yàlla moom mooy almasihu mooy masihu ñu maram kay dañ maram wa qaala wax na almasihu masihu ci neefa yaa bani israel bani israel ubudu laay wéetal yàlla jaamu rabbi say borom sama wa rabbakum say borom seen duuma yàlla jaamam yàlla laa loolu mooy xeexaa dina leen naka liñ digal nit ma ngi si si bokkaal ñoom bi laay ci yàlla faqad harama laa harama na yàlla alaykum aljana sa aljana be wa ma waaw sax waayam naaru safara ku dem aljana nag xam na sam jëm safara rek wa ma bi zaalimiina yéen ñoo doon yeddina mu naan saa rek teral mbugal de laqad kafara wallaahi yeddina allasina ñoo xaale wax nañu ne dina laa moo ak ñett ak ñett kuréel ñoo ko wax mais yàlla yàq lañ Isa yàlla ndeyam yàlla la yàlla yàlla la. waan waan ilaahin waaye déet yàlla ilaahi laayoon dara yàlla waaye bu jublu jàmm waaye waxuñu dëgg la yàlla kenn rek la. way ndam yem saxoo wallaahi ndam day amaa yàqoon wala ni si ma wax ko ndeyam ak sama xam naa jàpp àll si la ñaane te fara yàq nañu ñun si ñoom asaaru ñu gën a amee mu laaj ñëpp ba afraay tuuba ndax ci ci laay jëm sax dana sañ balu ko wala yàlla xafoorun aji bay la ñu la tajam rahim man masihu jot masihu ibnu mariama kay doon mariama ila rasul ndara ci ñoom la mu taxara dawoo nañ xabi jëm nga tam ci yonent yi saa du yàlla ab yonent la rek naka mboolem yonent yi wéew ummoo ndayam subje xat bi dëgg laa doon la de yaaya nga tudd ay la wali tudd kaana na tanu yaatu la lekk taama ñam tooba joo xam ne du ñoom yàlla dañ daa lekk ñoom la ci déggee ku lekk ñoom fokk nga génn tànk su naan ndax fokk nga jaamuwaay ndax yow yaar jag na jaas yàlla un jour feefan tay fa nu bay nu na ko nuy digale law mu yàlla laa yaati tekkali tekkali ñëpp ñu ne su neen sur katta feefan am na yow fa ko naka def sa feere nga gis dëgg ànd ak taxaw la yi te nga xam ataa bu ngeen ndax da ngeen jaamu ñu ngeen daa yàlla maa laa yàlla mbukk lañ jëriñ jëngal ndar wala nasaan du yàggal di jëm jëriñ de wala yàlla woo moom xam moom waa ji dëgg seen wax alaal la bu leen jéggi daayo fi diine seen ci diine seen xaaral xaq jéggi daayo bi duñu du duñu ah. dëgg de bu leen jéggi daayo jéggi daayo loo xam ne du dëgg mais tëral insa o oh, suufeel insa ba ñëpp ñu yow ñi nga xam ne dañ ko naka nasaraan ñu ko yëkkati ba xar na yàlla la wala doomu yàlla la ñaar ñëpp tukki na ci yow tàggat nañ waaye nasaraan itam jéggi nañ daay rek lii dëgg nag mooy li gudd ñu wax mais sa jaamu yàlla la yonent la waaw yàlla la rek waaw sa doom bu leen topp waaw xam ba nekk al abdaloo ñu réer ñu leen abdi jël ñu leen te seen aji bëri abdaloo te ñu réer am sa sa bi di wëri yoonu jubbe loolu na rek na Allah si na ñu ànd ak taxawal dinañu bani Israël ci bani Israël alaani saa ñu daawoo ci lan ñu daawoo de a ba ñoom ñoom ñu la fekk sa fekk leen ñu di ay golo seen ko sa bàyyi woon na saaru bàqara waxee saa yi naka ibnu Mariama tey dawul Mariama ibnu Mariama tey dawul Mariama ne naka la yéen ci yàlla ne saa itam moo leen ko doon ñu na sax leen ñu nekk ay mbaam tëgal te mooy la xale ñoom ci mujj saari ñooy waram taabal ja zalika dinaa xaw du saa si lañ mooy yàlla rek te kaanu sañ nekk yaakaar naa lu jóge daaw rek kaanu nekkoon nañu laajata naa xaw na terexante suñu am nañ ko dañ ci ñu ci paxaloo lu ñu def ko. li indi ndigal maa ngoog nag te li ñu ragal loo mooy loolu itam bani Israayil lu tax yàlla xaral leen dañ doon def lu bon te kenn digalu leen lu baax kenn teewu leen lu bon lañ doon def bu fekkoon ne dañ doon terexante lu bon kon yàlla du leen xaral de waaye ba nga xamee ne. terewante lu bon lañ doon def ñoo tax ba mbugal ma ñëwee matala leen de yonent sallallahu alayhi wasallam loolu da leen digle lu baax di tere lu bon da ngeen di gis ak xéer goo xam ne duñ topp la ak bànneex ak bakkan duñ topp waa ak ku nekk yéen ca xam boppam ak sànn àddina ci ci diine da ngeen gisee loolu kon ku ne seen royu ci mbiram boppam waaye ban isaaya alak nañ leen te lii lañ wax ne moo tax ñu alak leen de daawul saraan fa lu bon nabi maa gànn naataanoo yoo xam ne dañu jëf seen jooju rek saraaji saana yow Muhammad kasiran aji bari ñun ci ñoom dafa gànn daw na ñun ñangoo ala si la ñaare ko fa la wet nañu da nga gis ñoo xam ne bañ yonent bi tax nañu dem di waaw ñangoo ñoom yàlla yi ngir rek waaw ngi bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabi sa gànn maa xaddamat la jiital na day mu ñaareel am si mooy bakkan seen de waaye lañ jiitale seen bopp bon na ci am sax ko ndaw bu meral yàlla alayhi ci ñoom mooy yàlla mu tax leen silaasaa bi doon te ñoom xaalis dina jël lañu silaasaa bi jëm bu ko dem alaxira de wala kaanoo doon te nekkoon nañu yéen ñi dinañu dëkkal bilaay ci yàlla yana bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damaam sila la wax leen ngay jëm ci ñoom ma taxasee ñu jàpp ci ñoom awri ajir yooyu ñangoo de wala ki la fi nekk kasiran aji bëri ñu ci ñoom faa fi xawee gën nañu topp yàlla de la sallallahu alayhi wa sallam bu dee gis nga yàlla ñu ngi leen di xamal ko. wala ci kàddu gi ci suuf daanaka ak yàlla jàmm ci bés bu doon leen. ak yàlla xam nga yàlla ci saa ci ci saa ci ci ñu xam nga ci barke bi ñu islam. innahu ala zalika qadir wa ma zalika ala ilahihi. wallahu yusalli ala sayyidina muhammadin wa sallam. sajidan xam nga fekk yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ashadda an-naasi gën jëkkati nit adaawatan ci noona li la si na ci ñaaña amanu gëm nañu al yahuud dañuy yahuud wala islam ñooy asrakoo xéefar dañu rek noonu julli yi gën a mag mooy yahuud ak xéefari arab yi ndax dañoo nuur ci topp bànneex moo tax be duñ nangu dëgg duñ ko bëgg wala taji dana xam nga fekk xaraba mu gën jege seen ma wara tan ci cosaan ñu ne dina ci ñaaña amonoo gëm nañu àll si nañuy ñaaña xaalo wax nañu ne naa naka nu nasara ay nasara lam de daga fekk ñi nga xam ne ay nasaraan lañ ci nasaraan lañ nekk ñooy tamit ci sopp julli yi loole bi anna minhum ci saw ci la ci ñoom ci ci na ay suuri waru baama ci jaamu ko yàlla waa ñu naan ko ñoom la sax bi nga yow moo tax de ñoo tane yow loolu moo lay wan bañ ci yàlla na muy farale jaam yàlla seetal nasaraa seen kéefara gën a dëgër fuuf kéefara yahud nasaraa ñoom dañoo weddi yàlla weddi yonent bi ñu ne Isa yàlla wala yàlla yi yàtt lañ wala Isa doomu yàlla la ñoo ñu weddi nañ yàlla ba noppi weddi yonent ñaari kéefar lañ boole yahuud ñoom nangu nañ xam ak yàlla rek lañ weddi te yàlla wax na ñu nasaraan yeneen gën nasaraan yi gën a nekk ci ñoo gën yahuud yi nga xam ne benn xaaju kéefar rek lañ xam waaye nag boole nañ ci dañoo bëgg àddina te dañoo rëy te dañoo bañ yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nasaraan ak seen kéefar yi muy xoor yëpp bay xool yàlla doom wala ñu di ko sàkkal bokkaale ñett wala ñu def def wax keneen ku yàlla ne mooy yàlla ba noppi wet yonent bi boole ji te defut rek dem dégg nañ ñoom nasaara maa unsila la wasaleef ila rasuli jëm ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci alquran tara ji sanga ayunum ay bëteen tafidu muy bëb mi na dame ji rongoñ mi maara foom gi lañu xam ne dëgg de nasara suñ déggee alxuraan rek jooy ndax dafa ñëw dëgg gañ xamoon de ñu naa wallaay lii ak li Iisaa wax ci benn robinet la jógee de yaquluuna danañ wax ne rabbanaa yow borom sunu aamannaa nun de dëggal nañu ak yonent sa faktubnaa yàlla nga bind nu maa shaahidina ànd ak way seere ña de bañ leen ne waxee nag lu tax ngeen di gëm yonent bi yow wax leen ko waxaaru tañ wax wa maa lanaa ñu ne wa maa lanaa ana doog nun laa noonu ba dëggal sinu bilaay ji yàlla oma ja naa ga dikkal na mu me laa ci dëgg kon wanat moo tax gëm an it kala naa bu xarfaat no rabb naa borom sunu ma xam-xame ñaan rek ñu saari nañu di wéyéen ñun nañuy def ba biñ gëm yàlla te yaakaara dem aljanna képp ku yaakaara dem aljanna kay soo gisee alquran bi fokk nga gëm ko de faasa ba mu laaw sa yoon leen yàlla naa xaaroo ci lañ wax gannaaw fi tool tajriye gën a daw xaalis dina mbir mi ngi woy jël ci jooju daal na sallallahu alayhi wa ñaari bët safara du ko lakk du leen lakk mukk de bët boo xam ne jooy na ngir ragal yàlla képp koo xam ne mas naa jooy ngir ragal yàlla benn tollu ni mbaggam weñ ci rongoñ génn ji bëtam yaramam xaraam na safara de képp koo xam ne itam konaan maa ñàkk nelaw ngir yoonu yàlla kooku itam bëtam haram na safara de ñoom nag gis nga seen bët yaa ngi sotti rongañ de ngir alquran ji wàcc ci ñoom wala dina ñaaña kafaro wet nañ wakkat da boo tañ marloo bi ayat naa ci alquran sunu laay ka ñoo de gaay asaabu jeey ni ñoo war na jeey de waaye nag ñi nga xam ne weddi nañ yàlla weddi alquran ñooñ ñoom safara lañ jëm de yaa ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla lakum kooku wàcc na ci mbooloo ci saaba yonent ba Usmaan ibn Mas'uud moo ci doon njiit yonent dafa mas a waade waade boo xam ne xol yëpp sew nañ ca ñëpp jooy nañ tuur nañ ca rogooy bañ fa jógee nag ñu daje ñoom fukk ci saaba yi daje ci kër Abdullah Usmaan ibn Mas'uud saaba si yonent bu gën la woon ñu ne daal ñoom dañuy sàpp seen bopp ba dootuñ ko góor ñu taxoo koor bëccëg yëpp ñu di ko guddi yëpp ñu di ko naafila te dootuñ jege jigéen dootuñ gëttu dootuñ lekk yàpp dootuñ nelaw ci kawam daal ba ba ñuy dee ndax ñu mën a mucc ci safara woowu yonent bi ragal ragaloo nañu rek ñu d'accord ci ñoom ñëpp ah yonent ba dégg ko nag sallallahu alayhi wa sallam dal di ñëw fekkut ko fa fekk fa jabaram ne ko ma dégg ne sa jëkkër dogu na ci def ko moom gaayam yi dëgg la ndaw sa sañu ta siiwal mbóotam jëkkëram mu ne ko ah laajal Usmaan su la ko waxee nga xam ne dëgg la ñu wuta gant yoonam te ñu wuta nett li itam xamul jëkkëram li mu doon wax daf koy nëbbam deet noonu Abdoulaye Usmaan ibn Mas'ud ñëw yonent ne ko ndax waxuñ ma ne danga wax ne danga naafila guddi lépp dootoo nelaw danga xoor bëccëg yépp dootoo xañ bëccëg dootoo lekk yàpp dootoo jege jigéen dootoo gëttu dootoo nelaw yaa wax loolu mu ne maa ko dama bëgg a jàpp dama bëgg a tapp sa tapp sama bopp dootuma jege jigéen yonent ne ko bu ko man maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla te man damay jege jigéen damay lekk yàpp damay gëstu damay li ngeen xaaye damay xoor ay bés ay bés ma dog damay julli ay saa ci guddi yeneen saa ku xañoon ku ku cib sama sunna nag bokkuloon sama ñoom diina na ko dafa ndànk Usmaan xamuloon ne góor su booloog jabaram wala jëbeeram te yàlla bind ca doom yàlla dana ko bindal jigéen ca aljanna mu nekk bëkk néegam su demee aljanna ëllëg mu di ko liggéeyal su yàlla dogalee nag booloo ba doom am doom jooju noppi gum noppi dañ ko koy bindal yiw ko ca bàkkaat ba doom bay dund ba ba muy ba dundam di jeex lépp ay yiw la yi teewal ci mandaxay wa ne ko su fekkee ni day lekk nga ñamu neex sant yàlla yàlla dina la bindal yoolab ku xoor te muñ sa yaram am na ci yow xaq sa ñoñ am nañ ci yow xaq sa gan am na ci yow xaq tax na day jullit ne ci guddi nelaw lëpp xooral ay bés bàyyi ay bés dara yàlla wàcce la ay ji nag dëggal li yonent wax sallallahu wa sallam yaa ayyuhal ladina amanu ey yéen gaa ñi gëm alquran laa tuharrimu bu leen xaraamal tayyibaati wa ma ahalallahu way neexe la daganal na ko yàlla lakum ñeexe lekk yu neex ak naan yi nga xam ne lu dagana lekk la bu leen ko xaraamal seen bopp de ku xaraamal yàlla daganal mi ngi am ci bakkaar lu mel ni du daganal lu yàlla xaraamal de wala taatadu bu leen laa naka yàlla dayo yi bu dumu yoo muusa dina way jéggi dayo de bu leen ba teg diine doo xam ne yàlla tegu leen ko loolu njëriñ nekku jëde yàlla ku topp ndigalam rek la bëgg waaye nag xër def lu la yàlla digalut xër bay xaraamal li yàlla daganal wala boo itam warut koy doo ci jële benn tuyaaba de yonent na leen ak labbewu nekkul ci lislaam labbewu nekkul ci lislaam wakuloo lekk leen mimmaa razaqakumullaahu ci la wërsëgal na leen ko yàlla xalaalan mbir mu xalaal tayyiban ji daaji tey wattaqullaaha ragal leen yàlla lësi yàlla mi nga xam ne antum yéen moom ne na way gëm ngeen bi ci moom de laay waaxitutumullaahu billaxwi kooku lu ko wasaloo ci nañ ci neeni ngeñ neeni ngeñ ko jëlaal fi réew mooy ngërëm safe naa ahawalaay ak jeewalaay ñi ñi tàmm ngéy buñ waxee rek fop ñu newalaay te sax safe yi loolu mooy nee ni waaye nee ni ngéy ci ngela Malik mooy nga géñ loo xam ne loolu nga gëm ne moo xam gannaaw ga bu fekkee dàqu na te bokkut ak la nga yor doon itam du tax nga am ca bakkaar seet nga a ji ñëw nga seet ba nekk ne diw ba xóor la ji sa xol na daal diw nga ne billaay diwa nga ne ñëw su ñëwee te du moom itam du tax nga du tax ndax nar daal mooy wax lu wuteeg su pëgteef buur ne laay waaxitukum la jàppe ci leen yàlla bi lax wi ci aji neen ci ay maanikum jëde aji nekk ci ngeen fii leen ngeen yàlla du jàppe jaam de walakin du fi nag waaxitukum dana mu jàppe leen bi ma àqattum ca la ngeen fas àllay maana ngeen de loo géñ nag jublu ko te du dëgg fa kafaratoo kaafaraam isaamu asarati masakina mooy leen fukki miskin de su fekkee da ngaa géñ nag te yàlla at na nga teñu génn nga lépp ne danaa def nangam wala duma def nangam gannaaw nga la waxoon ne doo ko def nga def ko wala nga waxoon ne danga def defuloo ko kooku kaafara moo war de kaafara nag mooy leel fukki miskin miskin mooy nga jox ko mut min awsati maa tut'imuuna ci aji digg doomu yi la da lekk ko de da ngeen lexal ko ahliikum ñu ay ñoñ seen ñam nga xam ne moom ngeen di lexal seen ñam rek duñ la teg koo gën a foor doo joxe yow yi doo gën a suufe li dugg doomu rek aw gis i ka kodd seen wala fukki nit ki ku ne nga wadd ko ku ne mel na mbubb ak benn meteel ak mel nam ñakk boo ko boolee jox ko benn miskin du doy aw tahriru raqabatin i ka goreel jaam wala nga goreel jaam boo xam ne gëm na yàlla du mel ni ba woon josiaara mucc ci mbooleem ayib de ba mën nam yel ku xam mu lenn ci liñ ci doon a siyaamu salaasati war na ko xoor ñetti fan zalika loolu kafaratu aymanikum mooy kafara ngeen seen ila araftum dem ngeen jël wax ko soo dem aymanikum ay ngeen seen boo génnee kafara ta ta loolu kafara gi de moo tax na nga wattandiku ngeen bu baax te zalika kem bidal gi bidal li doon ñu bayinu laa fay bidal yàlla lakum ñee leen ayaati kaay kaawte sam laa lakum boo yeen taskuruna ngeen sant teewalam de laay ñenante di ci sàngara nga nag ji laay moo xaraamal sàngara nag moo xaraam ba faw yaa yoo la dina amano inna wal xamru naka sàngara te mooy lépp luy luy man mooy lépp luy muur xelam nit ba doodu xelu wal may siroog may sar wëree ak yoo teg tànk si ak baana baana yépp walal saabu ak i xerem ak xerem wala laf laamu ak banti xerem yi yi ñu ga riig suñ sobe de yooyu yépp sobe la luñ luñ war a la rek min amali seexaani bokk ci jëfi seytaane ba cani boobu teer leen ko de bu leen ko defati mukk daanakum boo leen ko yoona ngeen texe inama yuridu naka dana nam seytaanu iblis an yoxe ha ah, bu mu tabbale baynakum diggante seen ala daawat noone wal bax daa ak mbañeel seen xamri ci sàngara wal may si rek may sar rek yàlla dugal seytaane dugalewul yooyu seen diggante lu may noona leen rek ndax xay nga xam ne moo ci tabbi seen ak fitna mooy moom mooy njariñam waaye su tam fekk leen am bismillah wa tudd yàlla wa sangara ba mandi fàtte yàlla fàtte julli loolu gi neex iblis saalaan kum mun taroona waaye leen waris naan ak sangara te baa ngi mel istifaam te ndigal te loolu jooju la ji wax yaaram ñu xam balaa xam moo a jot pour in taxoo waa si ma topp leen laa yàlla waa si ma sangeen wax saroo wattandiku leen ay mayam te in dem dëdd ngeen faala moo xam leen andama ala rasulina naka war na yonent ko de aji bidde lay sa ale sunu amanu wa amee salaati kooku lu ko wasal wàcc na fi laay ji wàccee nag xaraamal sangara jidi ñi ne xëy suñ mbokk a deewoon te fekk ñu doon naan sangara day bon nañ buur ne lay sa ale sunu deedu war ñaaña amanu gëm nañu waa mi dootañ jëf saalihaati farata ak naafile ginnaawun bakkaat fi maa taay boo ca lekkoon de ña nga xam ne lekkoon nañ sangara te xam ne boobu xaraamala buñ ko nag loola bakkaat leen ca war de ila ma wattandiku nañu yi ñu xaraamal yi su fekkee lépp luñ xamoon ne xaraam na bàyyi nañ ko loolu ñu xamutoon ne xaraam na bam xaraam seen gannaaw dara warul leen ca de waa amanoo tañ gëm waa aminoo tañ jëf saa yaa di farata ak naafee su ma taxaw topp ñu ragal yàlla waa amanoo tañ sax ci gëm yàlla de tañ sax ci topp yàlla waa sax ci ragal yàlla sax ci gëm yàlla su ma taxaw topp ñu ragal yàlla waa axsanoo tañ yéwénal de wala yàlla yéxi bi dana mu yool almuslimin way yéwénal wax na suma taqaw wa amanu wa amilu saalihaati suma taqaw wa amanu suma taqaw wa ahsanu maqamay dina ñàkk foofu la jóge de lislaam ak liimaan ak leftan lislaam mooy nga nangu diine yàlla ji te bañ moom lépp lu yonent bi waral rek mooy fonki juróom nangu laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah nangu julli juróom nangu weeru nangu afrika nangu aj kooku moo di lislaam liimaan mooy nga gëm yàlla gëm téere gëm malaaka yi gëm dekki gëm dogal ak yàlla su ko defee nag nga xaga ci xéwénal xéwénal nag yonentu firi na ko ne mooy booy jaamu yàlla mel ni yaa ngi janow moom wala boo faagu foofa nga jaamu yàlla mel ni moom mi ngi lay ñax mi ngi janow yow de kooku mooy maqaamam lixsaan moo tax mot laay ji mot lee wa ahsanu dañ xéwénal wala wa yàlla yuhibbu dana mu yool al muslimina way wénal ñu dañu borom maqaama yu ko wele yaa ayyuhal ladina amanu yéen gaa ngi gëm alquran la yabluwannakum wallaay dana natt leen laa yàlla bi ci lëf mu ne say di ci rëbb te naalo dana jot ko ay di kum ay loxo seen wari ma agum ak i bunta seen de yàlla dana leen nattoo nag fu ngeen xarmalee ak wala ngeen dugg ci xurum ji yàlla xebal ay rab yoo xam ne su la neexee nga jàpp sa loxo su la neexee nga fett jam ko ndax xam nañ ne foofa xarmal ngeen xaj rëbb xaraam na ci yéen kooku nattu rek la lii yàlla man am ngir na xam yàlla xam-xama feeñal man yaxaafu ko dana mu ragal soo gisee rab yi di leen gaaru gannaaw bu ngeen xarmalee yàlla fay seet ba xam ku ragal yàlla de dama ne sax daal ku jéggi na mu daay ba dafa nekk ci gannaaw loole loolu ci moment sax mu buggal Aliou mu daay ñu de koo xam nag ne jéggi na daay te mooy ku rëbb koo xam buggal wàcc dana wàcc ci moom de yaa yoo xam ne dana am na leen gaañu gamal Qur'an laa taqtuluu bu leen tey de rëbb wa antum tey hurum waaye xarmal ngeen de gannaaw xarmal nga xaj wala fa jasaawu fayam misli ma fa jasaawu misli ma xasara war na ko fay gaa moom kenn la la mina naam ci judi kët raf boo rek war nga fay kemam ci judi kët ndax ku mu danaa te bi kema sawa adina ñaari borom ak maano yaari fóode yoo xam ne ñu ñu tànn ci yéen lañ ñooy àtte rab wi nga loo ci war a fay ibnu abbas omar ak sidna aliru ñoo daa àtte ku rey gëléem ak badan lañ ci waral ku rey koobo wala mbaam mbaamam nag ku rey ab gàtt ngay def ndax petax ak gàtt ñoo ni doon nañu naane xadiyan mbir muy hadiyu baale xal kaaba ci mu daa ji jot kaaba ga de muy hadiyu moo xam ne da koy yóbbu ba ca kaaba ga nga rey ko ca doju maroo aw kafaara ta'am masakin moom lexal miskin la awaablu zalika te ca tembaloole siyaaman ci koor wala boog rab bi nga rey ñu xayma ko ne ku ko jaayoon ñaata nga ci am ci dugub ñu ne nangam ni saa saa su nga xool ko bés bu fukki saa nga xool bu fukki muut nga xool fukki bés bu dee muut nga xool juróomi bés bu dee juróom ak genn nga xool juróom benn bés ndax koor moom du genn wàllu liy suuxoon siyaaman ci koor liy suuxoon ngir mos wa baala am rii di suuf fayag mbiram ma de afallaaw jégal na yàlla amma salafa ci la jiitu woon nangu ci yi ngeen doon rey nag lu jiitu àtte bi a baal na ngeen ko woon naa da waaye ku dellu na mu fayan sax mu laaw dana fay yàlla nu ni ci moom de walaaw yàlla asiisun aji noot la mu ci doon ci xaaruñ borom fay la ci ko mooy leen la daganal def na lakku ñu leen saydul baari rëbb amaara bu géej nag kooku moom dagal na mooy lépp loo xam ne du dund ci jéeri ni ci jën lépp loo xam ne mën na ci jéeri hatta jum ko bi le haj sañ naa napp jën lekk ko sañ naa lekk jën yi napp waxtaamoo ak ñamam ak loo xam ne jën yu dee ca medd yu dee ca géej ga mën na ngeen koo lekk yonent na géej mooy li nga xam ne meddam lu dagana lekk la ndoxam lu laabalaakoon la mataan bi mu di yóbbal lakum ñaa leen de wali sa yaarate ak ñeel dox ko de waxuri maaraama def naa aleykum ci yéen saydul bëri la fi jéeri loo xam nag lu mooy ci jéeri kooku rëbb ko xaram na ci waxtul xarman wala xurum de maa dum dum seet sax ngeen xuruman di way xarman teeg yaa ngi xarman sañ laa rey benn rab de wa taxu laa ragal leen yàlla da ci yàlla bi nga xam ne def na kongole ni day ngeen def kongole jaala laaw def na yàlla alkaabata kaaba ga albayta néeg ba alxaraam ba di muy xormaal xiyaaman muy taxaw kaay di naa fi ñeen ñi de fa lañuy mboolem julleef yëpp yàlla defal na leen makka muy barab boo xam ne fa lañuy jubbatee seen diine de ak seen àddina yëpp ndax yàlla digal na leen ñu xaj ko suñ demee xaji kaaba googa daañ mën a jubbati seen diine yëpp naka mu ko xasee bidale ca saaro aji de mën naa fi mooy ku nekk bu dee Makka rek dana fa taseeg jimtam de jàngkat dana taseeg jàngkat ya yaxamtukat dana dajeeg yaxamtukat ya dana dajeeg buur ya politikat dana dajeeg politikat ya buñ dajee Makka daal ku nekk am nga njëriñ ci daje wa cahara weeru al xaraam wa di ñu xaramal ak weer xare mooy diggi tabaski ak tabaski ak tamxarit ak ndeyu koor am na suñu boo xam ne dégg na ci jaar laal kaabatal baytal xaraam xiyaaman li naasi ne julli ñi seen wuute bi ñu wuute be seen bi taxawut kaaba bi dana ko réglé ëllëg balaa dina jeex ba julli ñëpp nekk menn mbooloo su ko defee rek seen bi ndelluwaat mel na meloon ci jamono ji de wala xat yaag wal xalaa'ida ak ñu ràngalee de zaalika doole li taalamoo ngir na ngeen xam anallaha naka yàlla ya'lamu dana mu xam man samaawaati wal ardi asamaan juróom ñaar maa sore ñetti si juróom ñaar waaye laa naka yàlla alimun aji xam na ko bi kulli seen ci lépp lépp de te nekk na jël lépp luy seen maslaa moo leen ko gën a xam lépp luy jëñ seen lor yàlla moo leen ko gën a xam ne dana leen ko ko xamal nag balaa kabide yàlla moo xam leen am na laa naka yàlla te dina xabi tat di mbugal la mu di ci noonam de waanu laa naka yàlla xafuurun aji bay la mu ñaar ay xejam rahimun aji yërëm mu leen bu sëkkoo rek mu dale de ndax bañ ma ragal yi yóbbu la far de maa rasuli war yonent bi dal balaaxu ndara jëfal wallaahu yàlla yàlla mos na mu xam maa tubduna da ngeen feeñal ko wa maa taktumuna ala da ngeen nëbb ko de kul waxal laa yastawi hemootit alxabiisu aji xaraam wa tayyibu aji xalaal lu xalaal lu xaraam ni doo wudde wala ajabaka dina xéem doona kasratul xabiisi bëri aji xaraam ja ba taxul a ragaleen yàlla de lu xaraam waccal rek lu mu bëri bëri amul njëriñ lu dagan jàppal rek lu mu tuuti tuuti lu mu xeebu xeebu waaw mooy njëriñ de yàlla de laa bi yéen waram xali sara de daara kum booyam tuf li wala ngeen defe yaa yoo dina amono laa tasalo ana si aa in tubdarakum tasukum saaba yi dañoo bëri loon ay laaj ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam saa yu nañu di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj ku gën a bëri bàkkaat ci yéen mooy koo xam ne laaj na ba laajam googu tax ñu xaraamal loo xam ne ñaan ko doon jëfe daganoon na nga laaj bañ xaraamal ko gis nga yonent ni mu nekk yonent yërmande lépp loo xam wax naa leen ko lépp lu ma noppi rek yàlla fàttewu dara lépp lu yàlla noppi rek loola daf ko dagal ko koo xam nag ne dem nga si ko si laaj bañ xaraamal loo xam ne daganoon na na yaa fu bàkkaat ci nit bés nañu di ko laaj ba mu nar benn waay jóg fekk dañ ko doon jiitu mu ne bàyyam jiitu ko mu jóg ne yoroon ci kii sama baay mu ne ko Ousseynou Fatal sa baay yàlla baax na mu askan ko ci baay bi nga xam ne moom la bëgg nga askan ko ci waaye suñ ko waxoon sax mu xam nga ne àdduna tukki benn waay jóg ne yonent bi ana sama baay mu ne ko sa baay nga safara nit ka bëgg a mer yonent di ko defal nag ne ko sa baay ak sama baay ak baay Ibrahima ñoom ñoom ña nga safara. yonent nag di wax laaj leen nag laaj leen a laaj na taxaw daal kenn du fi laaj dara te tontuuma ko laaj leen ma laaj leen ma Seydina Omar ñëw fukk ci kanamam de ne ko gërëm nañ yàlla muy suñu borom gërëm nañu alxuraan di suñu téere lislaam di suñu diine gërëm nañ Muhammad moo di suñu yonent laajum dara tuub nañ buur ne yaa ayyuhal lazina aamanu yéen gaañu gëm alxuraan laa tas'alu bu laaj an asiyaa ci yëpp in tubdandem feñeleef naa ko lakkum ñee leen te ku mun a xadi leen di laaj laaj boo xam ne suñ la ko tontoo nga ca loolu na xadi dan nga jële ci coono fekk na daganoon na léegi mu xaraam wala nga jële ci neexu de ni ci laaj bàyyam bañ na ko mu nga safara way tasaloo ndem laaj ngeen anaa ci yëf ya su ngeen salu waxtu wa def na wàcce alquran wa alquran maanaam feeñ yonent baa ngi bind tubda feñeleef te lakkum ñee leen de te lépp lu ngeen laaj nag teeg ñu nant baa ngi dund alquran di wàcc lépp lu ngeen laaj ñu feeñal leen ko de moo xam leen neex la moo xam leen naqadi wala su ngeen a da naqadal seen bopp yéen laaj yi bàyyi leen ko de yonent sallallahu alayhi wa sallam nag ne ñaxa xeet leen jëkkoon bëri laaj rek ak bëri wuute moo leen xalagoon wattu leen afallaaw jégal na yàlla xanaa wayus laaj yi yàlla baax na leen nag la wéeroon bu leen ci delloosi nag wallaahu yàlla xafuur alimun aji yee kada mun bugal hatta lahaa laajoon na yee xawmu nit min qabli kum ko njëkk seen am nañu bayoon a laaj ci seen yonent bayoon a seen dina leen leen hatta sumaas boo topp ñu mujj kaafir nañu way weddi yaa ci moom bañ laajee bañ seen leen ñu hatta ñu lànk dal di xala ko de maa jaala laaw kooku lu ko wasal wàcc na ci jërëmi yu Quraysh defoon nag waa di ko jaamu yàlla te Amru ibnu Lahiin mi nga xam ne yonent na gis na ko guddi gañ ko rañaane muy wat kollam ba jël digg safara moo ko jëkk yoonal bokk ci diine Ibrahima na leen ci diine la bokk moo jëkk tëral ci Makka ne gëléem soo xamee ne <coughs> jur jigéen teg ca jigéen kooku nañ ko jubal fi yàlla yi rek lu ñu rafeti yàlla jee moom ah gëléem wasila moom mooy mu taaloo ji yéen teg jigéen xaam saayiba mooy jëleen goo xam ne sëf nañ ko ba seen léegi ba boyal nañ ko mu ñaal yàlla yi kenn dootu ko sëf ba nga amee ne def nañ nag jëleemu bahira xaraamal nañ ratt ko lu mooy ratt jëmale ci xerem yi te xamut genn yàlla jëleema gosiira taxaloon na jigéen teg jigéen rek ñu ne kooku yàlla jee ko xeloo jëleema saayiba nag mooy mu jokkale njudam yëpp di jigéen xaam mooy ku yoo xam ne togg na toggati yëpp jàpp doomam de seen tane fi gëlëm yi daal fayda moom lañ ne woon ko bàyyee yàlla yi buñ ko jëriñoo ci ba noppi te ne dina yàlla la bokk ne maa jaal la defut yàlla min bayira din bayira gëlëm ak bayira googu ñuy wax ne sañatuñu wax ak soowam yàlla yàlla jee ko moom te yàlla mooy xërëm bi du yàlla ko yoonal de wala saahibatin du jaageen saahiba wala wala amin du jaageen am de yatti gën a bi jigéen la ak kuuy bi ñu ne yooyu yàlla yee ko moom ba noppi tane ci diine Ibrahima la bokk waxuñ dëgg de walakin lu fi nekk la si dañoo nekk fara wet nañu yaskuruna danañu duub na rax lay wax yàlla danañu duub lay wax yàlla al kasi banar de laa yàq dana xel fii dañoo topp rek seen i baay way sax yàlla ne waxeef na lawum leen temps law kaay leen ila ma anzalallahu jëm ci la wasal na ko yàlla mooy rasul ak jëm ci yonent bi xaaral ñu wax ne asbuna aji doy lanu ma wajat naa lanu fekkoon xale ci moom aba na ay baasi ñu ne na waaye ci diine ñu ñu lañ fekkoon suñu ndaw yi def doy nañu diine bàyyi moom néew na mu ko doom mënee bàyyi moo tax yàlla yàlla may doom bi moo am doom bàyyi boo xam ne dafa yaawale ci diine jiwét nga su wéru bi la bàyyi mu di def rek lay bëgg di def presa boo jamono yonent bi

mbooloo ci saaba yi dañoo wax ne kenn war digle lu baax wala ngay tere lu bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ko ne leen leen digle lu baax di tere lu bon ba ba ngeen di gisee lile su ngeen gisee xir goo xam ne duñ topp la bànneex ab bakkan boo xam ne moom lañu topp moom lañu jaamu ak àdduna joo xam ne moom lañu xëfal ci moom lañu sànna ak ku nekk day doo pexe mboppam bu boobaa nag ku nekk na taxoo mbiram boppam de nay teew mbiram boppam te bañ a digle moom la yàlla wax na yaa yoo def na amoon na leen gaa ngi ngëm alxuraan alaykum taxoo leen an fusakum ay bopp seen na ngeen wattu seen bopp jéem ko jubbanti jéem ko xéwénal laa yadurukum waxtu leen bon moom ban la kuréel na muy def day tum dem jib ngeen bon ku fekkee ni jib na itam kuréel itam yow du la lor rek di teewal sa mbiram bopp soo ko jubbantee ba mu jub moom soo jëriñee keneen yow jëriñu la soo jëriñu keneen yow jëriñu la su fekkee nag ni mën ngaa di teewoo nag mbiram keneen ba jëriñ keneen njëriñ lu weesu sa bopp daal moo seen yéen ñëpp jam yeen li ngeen di mboole yéen daal jëm na ci yàlla tey nag ñu gum dam solo leen ko dunde la yaa ayyuhal lazina aamanu shahadatu baynikum izaa hadara ahadakumul mawtu laaya ji nga xam ne sirikat yëpp na nañ mboolem aaya alxuraan yëpp moo ci gën a jafe moo ci gën a jafe sababu nusuul moo ci gën a jafe miraab moo ci gën a jafe siri moo ci gën a jafe xatte aaya ji sababu nusuulam mooy Badri ibnu Warqa ak Tamiimu Daar dañoo àndoon ak Mawla Amri ibn Asi Sahmi ñu dem di yàqante ji ci saam ba nga xamee ne dem nañu ba réew yi saam moom mu xob ko dee ba mu xoppee xam ne dana dee mu bind kayit def list lépp loo xam ne man kaa ci alal mu def ko ci kayit lem ko dugal ko ci biir biir mbuusam ba noppi ci tamit mu daar ak ba digg ñu wax ah ne leen su ma dee amul ma ci sax ni mooy sama mawla ne leen ko joxoon alal ji moo ko moom moo war a doon dal di dee ba mu dee ñu seet bagage gis ca benn jaam jaam boo am na ci xaalis la lañ ko tëgg lépp borom ko wul mu war a jar ñetti téeméeri dërëm ñu daal di nañ jaay jaam bi moom séddoo di def ñu yóbbul ko ci ñuy wax ñu d'accord ci loolu daal di jaay jaam bu seddoo léegi ñu nekk itam ci biir bagage yi ba mu dee nag ñu daal di indi bagage yoo xam ne ñu asi mu seet gis koy jëm jënd mu gis ko suñu jaam bi ko gisi ko ci bagage yi mu xoole neen waaw sama mbokk mi dafa jotoon a jaay dara ci marché bi ñu ma amee woon ci sa ci ci mbuusam ne xanaa ñu ne ko dee jaayu dara mu ne xanaa wax ko ji dafa yàgg ba am lu mu dépassé ci boppam ñu ne déedéet mu ne bon ak sàcc leen jaama ngi boo xam ne ñetti téeméer këram lay jar ñu ko bind te gisuñu ko ñu jëm ñoom ne ñu gisuñ ko ñu gisuñ jaam ba amuñu kalaame ci yeneen yàlla naa yow jëkk yi wàcc dinaa woo jaam ba seen sama kañ la ñoom ñaar ñoo na bi diggante seen suuf baa ngi mel ni tasa dafa ci seeni lamar la daadatu baynikum na seede diggante seen ilaa xabara ndem teexe na aadakum kenn ci yéen almawtu sababu dee singal wasiya di ca waxtu dénkaane gis naa ni ñaar xawaar ni ñu di ñaari woromi maandu min tum ci bokk ci yéen booy dee di dénkaane na nga fàtte ñaari julli yi seede la ngay dénkaane awaa xalaane ita ñeneen ñaar min xayrikum ñu tukka ji di diine seen wala boo ko amul ñaari jullit nga seede woon ñaar ñoo xam ne bokkul ak ñoom diine ngir dal ñuy ji nga xam ne fajilak waa sëriñu daal booba ci diine nasaraan lañ nekk in darabtum lam dox ngeen am suñu yéen darabtum dox ngeen si dara gisee asabatum te jël leen musiba si mawti musiba ma moom dee la ndax bu soona huma da ngeen taxaw looleen ñoom ñaari seede min bari salaatu ci gannaaw jullit takkusaan naani tañ jëm bilaay ci yàlla ñi sëptum dem sikki ngeen ñu jënd la nastari wallaay jënd si di ci yàlla sama man njëkk na sa qurbaa di borom njëriñ xale wala nag ñu ne bisi saa na sa laay seede si yàlla sa dinaa naka mi isan boobale la mu ne laa si ñu naa ji nekk lañ ci way bàkkaar ñu de ñu daal di leen di xoo sa booba tuubaguñ ñun ñoo leen loolu yomb na lool ci yeesa ñu daal di taxaw rek ci gannaaw takkusaan kanam yoonam si ñu gën ñu ñu ñu ñaar buur ne fay xafiran dem yëgees na ala nawma ci naka ñoom ñaar sax xaaxee nañu isman bakkaar te naa ba nag buñ gisee lu tekkale ne ñoom dañoo hurut te dañoo fen ci seen ngeen ñu liggéey fa ma ja taxawaay na xale yi ñoom de lawla yaa na ñeeri jege ñaale ci ko su fekkee nag ñoom xam seen ngeen di kenn la nag naa dama indi ji ñoom nañ taxaw géej suñu génnee dàq ngeen di jëkk la rek yoon xatte waral leen seen xalam de su ma ne sañ géej bi la ay ci yàlla la sahaada su naa wallaay ngeen sunu ah ku moo a dëggu ñun sahaada fii maa ci ngeen seen ñoom ñaar ma sa benn géej isan boobale damina saali mina nekk lañ ci way tooñ rek wallaay ñaar ju wàccee nag yeneen su daldi waa amru ibn asi sax nii géej loo ko mu daldi mu daldi ne tamit ak at yi ñu ba nar gannaaw ga nag ñoom jébal si nañ bañ ci génne wax ne alxuraan wax na dëgg de ñoom ñoo ko sàccoon nag zalika loole adduna moo gën a jagañ an yaatoo ci biir saar ala yaa di kanamam rek wala ne ñu ngi seen ñu jëkkële jël ñu dara boobu yoon ñoom ñu leen baax la seen baax la ñu la jëlee dañuy jox leen seen alal de loolu moom seen xarit yi waaye ci biir ñoom ay yéefar lañu dara ñu jëlee dara def seen jëlee yàlla de bu leen waxee ñoom ñu nañu dellu jëli aw yaxaafoo it ñu ragal an turada bu delloo ngir ay maam ay jëm baada ay maam ñu jëlee naam jëm see ba taqulaa ragal leen yàlla ci bay huru ak san wasma dégg leen la def la digal leen ko dégg leen wala yàlla uskur jàngatal yow ma moo laaw bés ba dana boole yàlla rusula yonente ci pencam yàlla jàngatal pencam yàlla nag ba nga xam ne yàlla yu mboolem yonente yëpp fanga nañ leen ak seeni xeet ñu daje ci benn pak ña doon jaamu kañ doon jaamu ñëpp jàkkaar la ci benn pak te yaqul wax yàlla ngir yedd xéefari maaga ujjibtum ana lu tonto foo leen lu maaga ana lan la ujjibtum tontoof leen yéen yonent yi doo leen yónnee ngeen woo jaami jëm ci wéetal yàlla wax leen man ak li ñu leen tontool du yonent yi la ñuy yàdd nit ñi la bëgg a yàdd xaaloo ñu wax ñoom yonent yi ne laayeen ma def xam-xam lanaa ñeaan lu de ñu de xamatuñu sax lu ñu waxoon ak lu ñu tontool ngir màggal tiit ma su yonent yi jiite ba ku nekk naa nafsi nafsi yonent yi ne amuñ sax ñoom luñ leen tontoo ndax nit ñi demoon nañ leenam dañ leen a weddi woon dara lañ xamatul léegi innaka naka yow yàlla anta yow allamul qulubi yaa ji xama kadu de yow mi xam lu nekk wax ñu rek lu xewoon de waaye ñun xamatuñ lu xewoon da ngeen màggal diir ma de pour jàngatal isxaara laa ba waxee yàlla yaa xeesa yow xeesa ibna mariam may doomi mariam yéen yéen ci yàlla xeesa lañu jëkke xisaab nag ngir ndëngëm ñi tam nga xam ne dañ ko xooxewoon yàlla yàlla daal di xoo xeesa mu daal di taxaw ci kanam mboolem mbindeef yépp way njëkk way mujj ma ngay lox nag yàlla ne ko yaa xeesa yow xeesa ibna mariam kay doomi mariam pour fàttaliku ne ma ci teewal sama alayka ci yow wala wala de ci ga ak ci lay fa rek il ayatu ko ma dëgëral la durool qum ci jara bu sel la ci jiddi man mi la mayoon foo dox jiddi dox ànd ak yow su ko lim ngay waxee naa sa nit ñëpp maa di ci béer jiddu kenn foragu la ngay wax wakkaale ak mu ngay mbayam ruus gannaaw ga ba nga matee mbayam ruus ma yónni la ngay wax ak nit ña way xalam su ko ak ba ma xamale la alkitaaba mbind ma xamal la bind nga mën a bind insa ko rafet bind la woon wali kuma taa xam-xam buy jëriñ wa tawraata ak tawraat walil jilaal min jiil way ak ba danga nataal ne tiini ci ban kaay ak tayri kenn raw njanaw nga xam ne boo jàppee ban mooñ ko rek te wax ko def ko mu mel ni njugub rek boo walee rek mu la yàlla tànn su may insa mu ko def ngir njugub a gën a mat ci njanaaw yi njugub fi nga ko gis amu ci dund te dafay naaw fi nga ko gis dafay wasin du nen naka picc yi dafay gis mbërëg te dafay ree nekk na ci mbiram nag guddi rek lay gis bu bëccëgee wasin maxa moo tax bu bëccëgee dafay nëbbu ba guddi mu soog a jóg di naaw njugub loolu nga xam ne moo gën a yéemu ci njanaaw yi yàlla may yonent yàlla xeesaa boo buñ ko indilee ban rek buñ ko mooñee mu daal di ko tabax rek ba mu mel ni njugub rek mu ne ëpp rek mu daal di nekk njugub yu naaw biis bi indi wér te loolu yëpp sama cooba ko waraloon lu mu ci wax dana wax biis bi ngir wane ne Insa defu dara ci dooleem ci ndigal yàlla la mën a defee li mu def fatan fu ko ta nga won fi aji moom fatakun tam nekk tayran di aji naaw biis bi ci ndigal sama de ba tuub bi mu lak ma aji silmaxa wala fa saaga aji baras de ku judduwaale silmaxa ne tamaas am na xarkanam ba mu ngi mel ni gannaaw mu ne saa dafay ñëw rek waaw lu ko ci place bët yi rek waaw daal di ko ca defal ban rek waaw mu daal di nekk bëri xool di ci ci ci ngam sama te fekk loolu man la soob way tuxriju ak ba dafa génne almawta way dee di ci ci ndigal a man la soob way kafaftu ak ba ma bani israila bani israila an ka walis la ci taxul ba nga dikkale leen bil baynaat ji kawteef fa qaala ta wax na si dañaañe kafarwa dinañu num si ñoom inaa dee li la nga dikkee bilaa sihum la rey yabar la mu biu bu aji ak ba nga xamee ne ñëw nga te bani israila la ne ne ab jabaraan kan nga bëgg man maa ak ba ma wayoo teel xawaar yi la jëm te way kóot ya am naka mbiram bi aminoo gëm leen ci man boobu daf seen yi ak ci mbiram sama ci inaa saa xaaral ñu wax ne amoon naa gëm nañu wasap teelal bi muslimu na way ji bu ni maa yi doon taabal mi na sama yi tukki ci asamaan ba nga xamee ne ñoom xawaari yi ne ne ko wàcceel ñu taabal ju bàyyi ko ca asamaan xaala wax ne soo leen ittaqulaa ragal leen yàlla bu leen jëkk di sàkku ay kawteef ci yàlla in kuntum doon nekk ngeen moom dina di way gëm sàkku kawteef lu bon ci xeet ndax du tax ñu gëm te ku sàkku kawteef bu kawteef nga ñëwee gëmula moom fokk nga ko xaaloo wax ne nuriidu danañu namm an naa ko la bu nu lekkat min xaaj ca taabal ja watat may na fee dal xulubunaa xol sunu dañoo bëgg gis koomu wóolu ne yàlla mën na lii ba noppi ñu lekk de wanaa la ma tam xam an naka mbiram jëf a sadaqa dëggal nga a sadaqa naa dëggal munu ne te booy ci la ñuy jëmale sa yonent gi dëgg la wanak wanak wana dana mi na saay dina ca way seere ñaala ci yonent bi te bor bu fay jël yàlla ñun dañ la seere rek te lay nañ lay war a fet naa fekk si faqalay xaala wax xeesa xeesa ibnu mariam allahumma yow borom ci déer ñu lay rafet rabbana yow borom sunu am ci yàlla nga wàcce ale naa ci ñaay réewal taw bi nga sama ay ci ca sama ambe ta ko ko mo na ta la na ñaan lu ci defa wàccal ne doon di xeer yo ko na ñeewu jëkk ci mu wax na woon ni ci ñu wala tan tay ka seen ni ci ci ci yow wax ko ma ya no wax ko no an ko sarra ko ya yi dem ya yi dem no wax ko ne rek dañ do ko ci laal ka de jël ne sa dal di yàpp ba noppi dal di julli ñaar rakka bam salmané dal di ñaan ñaan gi rek ne yow yàlla yow sama borom yàlla nga ñu wàccal saabal di jóge ca asamaan rek yoo xam ne dana nekk ñeexal nu suñu njël benn suñu yëpp baral la ci lanaa dayoon na say kaawteef gu bàyyi ko ci yow buñ tekkalee sama yonent ak sa kattan yow te ñu ñam wu tee ba xam ne mooy nekk ca saabal ji yaay gën ci wërsëgal de xaala wax laa yàlla inni naka man mun na siroo ñu wàcce laa ko de yàlla daal di tontu Insa ne ko nangu naa sa ñaan danaa wàcce taawal ji de aleykum ci yéen waaye fa man yàkkur ku weddi namu baadu ca gannaaw ak wàccam minkum ci yéen fa inni naka man on sibo bugal ko Insa bugal daa on bugal ci ah, ma ko asan cami ñaar xaala me ne ci ñu defi de danaa wàcce taawal ji de waaye du tax ñu gëm te koo nag ne bokk na ci ñi laajoon taawal ji ka danaa ko mbugal moo xam ne mosuma ko mbugal benn jaam ne ah ñu toog rek yàlla daal di benn ñiir teg ca taabal ja ba ñiir muur ko ca muy def dañuy ba ñëw wàcc ci kanam Isaa de taabal ja taxaw ñu gis ca juróom yaari mburu juróom yaari jën yoo xam ne togg nañ ko ci façon togg bu nekk soos bu nga ca mburu nga ca yàppa nga ca xoomañ ca bineegara nga ca mu neex nag togg goo xam ne kenn mës da gisu neexe ni ñu lekk ca képp ku ca lekkoon rek te ba nga ñibbee rek ba ba di sa tëdd risaas nga ku feebaroon lekk ca wér nga ñi si lekk ca daal xool ñi ngaanawoon lekk ca daal dellu mel nañ meloon ah ci ëllëg sa ñëpp daal ñëw am na ñeent ci fan ba di mu wàcc ci bésab dibéer la wàcc wax nag loolu tax tubaab bi def mu muy seen bésab feet bët bu set rek mu wàcc Isaa moom lekk ja ne lekk leen yéen ñi ko yéen ñi ko laajoon waaw man laajuma lekkuma de waaye bu yàgg yàgg nag bu leen denc feeg denc leen daal waxtu bi jotee rek mu wàcc ah lekk rek bu mu ci jotee mu wàcc ñu lekk lekk lekk ba doyal ba mu yàggee rek ñu bew ci ci nag ren waaye kenn dana ku ne fab rek yóbbu denc bañ denc rek ci ëllëg sa naa ko def nag foofa dama bëggoon ma tàmbalee rek yàlla daal leen ma ñoom ñëpp ñu soppeekuy balo mais saa xëy rek néeg bu nekk bañ a rek buñ fëggee rek mbaam tugal yi cëppi rek ñoom ñëpp soppi nañ leen mbaam tugal feet yi ci alquran mooy feet yi wàcc taabale yi ak feet jawam ca taarukaha yawmu zinati ak seet jawal ci jamono yonent Yàlla Ibrahima ba Ibrahima goree xërëm ya ak seet jullit ñi nag jullit ñoom seen seet ñett la mooy jumaa ak korite ak tabaski xeet wu nekk am nañ seet ñu gëm yàlla nag lu leen seet yi di jëriñ mooy seen seet ci la ñuy gis yàlla yi bu ñu nekkee ci aljanna ñu nekk na seen seet dayoon ci àddina noonu la seen i gis yàlla di day ci àlaxira ñoo xam ne at mu ne benn feer lañ cee am at mu ne benn yoon lañ cee gis yàlla ci aljanna julli ñi nga xam ne ñi ci am lañ nga xam ne at mu nekk tabaski korite rek lañ ci am ci feer at mu ne ñaari yoon lañ cee gis yàlla ci aljanna borom jumaa bés bu ay bu ne danañ ci gis yàlla borom wirdo yi suba gu nekk ak gu nekk danañ ci gis yàlla aarifine yi nga xam nag ne seen noxo bu nokki rek seet la ñoom noxo bu nokki rek danañ ci gis yàlla rek moo tax ku gën a xam yàlla ci àddina moo gën a rëy nguur ëllëg ci àllaaxira rek xeeti mbindeef yi nag ñu ngi ko àcc ba seeni jaloore ñëwee ak fañaame luñ bëgg de su ko defee jullit ñi ñoom seen seet mooy fañ matale seen jaamu yàlla de àddina juróom ñaari fan la yonent wax na ko sallallahu alayhi wa sallam wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin te àddina di juróom ñaari fan te bés bu nekk junne at la fa yàlla loolu tax àddina juróom ñaari junne ci at loolu la am ci li gën a wet moom la amagum juróom ñaari bés yooyu bés bu ne yàlla waral ci farata mooy julli juróom tisbaar takkusaan timis gee suba soo koy def ba dali ca afet ba ca àjjuma matal nga sa julli la waroon ci bés bu ay bi ñu jox la feet muy julli juma looloo tax julli juma ñu di ca xutba ndax aaday nation yi mooy fu ñuy feete rek foog ñu def seen i discours moo tax xutba du mën a ñàkk ci juma buñ boole woon xutba ak ñeent rakka dana gudd lool ci julli kër moo tax ñu wàññi ko def ko ñaari rakka ñaari xutba yi moo taxaw taxawaayu ñaari rakka yi ñu wàññi ci tusubaar bi ajjuma nag yonent wax na ci ne yéen a mujj waaye yéen a jëkk tey ñun ci ajjuma ëllëg ñoom ci yahood gannaaw ëllëg na saaraare ajjuma jiitu pour julli ñu la aset ñëw di pour yahood yi dimanche ñëw feeti ñaareelu mooy korite ni ki suñ bésab tey bii mooy lan mooy bés bi nga xam ne ne jeexal nañ koor de li ci xala topp si mooy tabaski mooy lan mooy bés bi nga xamee ne matal nañ konke haj de haj ngi dale ci xarmal ba ci taxaw Arafa tabaski daal di ñëw ñuy feetu ndax ne matal nañ suñu aj man nag ñu gën a bari feet ci àddina ñooy gën a bari gis yàlla ca moo tax aarifina yi ca alaxira bët bu set danañ gis yàlla loo fi juróom yoon ndax ñoom seen waxtu yëpp ay feet la ci ñoom ndax saa rek ña teew ca kanam ca péyéer yàlla ba saabali nga saa yooyu wàccee nag saabal ci ko ca asamaan rek day ñeñ ba indi ñam yoo xam ne kenn mës a gis lu ne xari moom lekk ca ba ña ñàkkoon ñëpp xam ña ragoon ñëpp wér ah gannaaw ga nag ñu weddi def la leen yàlla terewoon ay go mbaam tugal ki golo ba suur jàngatal is xaala ba dana wax laahu yàlla ñoo naa leen insa la ñuy dëkk ci saab ca péncam yàlla ñu mu taxaw ci kanam mbindeef yëpp way jëkk way mujj ma lox nag moom Iisaa waaye Iisaa bi ñu ko Iisaa jublu jëmi Iisaa de nitam ña la yàlla yedde yaa Iisaa yow Iisaa ibna Maryama kay doomi Maryama anta yow qulta wax nga li naasi ñeel nit ñi ne ittaxizuuni jàppaleen ma wa ummiya ak nday samay ilaahay nit ñi yaari yàlla min duuni laahi lu dul yàlla yaa waxoon te nit ñi ne nañ la jaamu yàlla nga ak sa yaay xam nga Insa waxul loolu de xaala wax Insa te boobu ma ngay lox subhaanaka tudd naa kenn sa yow yàlla mu ne yow yàlla tudd naa sa kenn ci lu xeelut ci yow sa bokkaale xeelut ci yow maa yàkkoonu man day xeelut li ci man an aqola bu ma man day waruma wax ci yow loo xam ne du in kuntu dem na kana xultu wax na ma ko faqad alimtahu xam nga ko su fekkee li ma laaj man maa ko waxoon yow xam nga ndax maa ko waxoon de taalamu ngir da nga xam maa fi nafsi la dana mën a bëgg ko ci bakkan sama wala aalamu ta xam ma maa fi nafsi ka la nekk ci jëmm sa de yow xam nga lépp lu ne ci man man xaw ma ci yow dara lu may loolu xamal innaka naka yow anta yow allaamul xuyubi yaay ji xam ak fadu de maa xultu waxuma lahum ñaa leen illaa maa amartani dara li nga digal mu bii ci moom man de waxuma leen lu may la nga wax loo woon rek mooy bii annaka mbiram mbit ubudulaa wéeta leen yàlla jaamu rabbi kay borom sama wa rabbakum kay borom seen wa kuntu sama nekk te idan di aji fuglu alayhim ci ñoom maa dum ci seef sax maa fi ci ñoom loolu laa leen waxoon jaamu leen seen borom moom moom moo leen moom lii la ma fa nekkoon nag maa ngi leen doon sàmm ku ci bëgg a wax lu mooy loolu ma ma tere ko ko waaye nag bala maa taw fay te nii ba nga yëkkatee ma jëm ci asamaan sa kunta nekk nga anta yow raxi ba di aji fuuf lu ale ci ñoom de ba nga ma yëkkatee nag ma nekkatuma fa xaw lu xew yow yaa xam liñ doon wax gannaaw ko de wa anta yow sëy dina aji yëg nga ala kulli ci lépp lëf de yow nag lu nekk xam nga ko xam nga lu ñu wax sama de in tuwaasi bu mu nga leen sëy ñoom naka ñoom xebaatu kay jaam saa su fekkee ni da nga leen a bugal yaa moom say jaam lu la neex nga def kenn warulaa di nga way in ndem baal nga lawum ñaa leen sëy naka naka yow am sa yow ala si si ay na ci nguur ala si yaa ay na ci sa njëf de mooy avocat yonent yi loolu la Insa wax layam taxaw na de tonton Insa moo lay xamal ne téye bi yàlla jaam yaa ngi ca sutante këpp teg yéen rek fab yar seen diggante seen borom gis nga Insa tontam ni nim yaroo yaa waxoon sa nit ñi ne ñu def la yàlla yaag sa yaay xam nga waxu ko rek lu doon tontu lu gàtt la mooy waxuma ko waaye loolu amu teggin dafa wax ne tudd naa sa kër rek yow man day ellut ci man may wax loo xam ne aw ma ca xam-xam aw ma ca genn dëgg su fekkee maa wax xam nga su fekkee waxuma ko xam nga yow mi xam lu nekk xam nga li ne ci man man xaw ma dara ci li ne ci yow loo ma xamalut xaw ma ko waaye daal man day la nga santoon rek laa leen waxoon jaamu leen sama borom ci yàlla di seen borom yéen itam la ma fa teew nag man nag dëpp dë woon naka yow da nga saatoon gannaaw ga xamatuma lu xew sama gannaaw yow nag yaa xam la xewoon rek yaa ngoog day jaama ngoog ku ci saxoon ci kéefar ba dee soo ko bugalee yaa moom say jaam ku ci gëm soo ko baalee yaa moom sa jaam rek laay jooju ba mu wàccee yonentu naa fi laa na ko guddi ba bët set dooli wu dara ngir yéem ko xaala wax yàlla ne xaala wax laaw yàlla ne aasaa bi le bés ci pénjëf yàlla yow ma yan foofu mooy bés ba dana jëriñ saabiqiina way dëggal ña naka xeen saa fit um ak dëggal seen de yàlla ne bés bi ne te bés bi mooy pénjëf yàlla bii bés day képp koo xam ne da wax dëgg wax dëgg tey day am njëriñ de naka xeen saa Iisaa moom layam sax na rek way dëggal ñi nag yàlla ñu ci boole lawum ñeel na leen janaatu ni tool tajiri dana daw min taate aji suuf seen la naaru yoonu yenante xaalidina mbir ñu ngi way beel fiaa ci la tool abadan dëppet radiyallahu gëdëm na yàlla hanum ci ñoom ci topp gañ ko topp wara doo gëdëm nañu hanu ci yool ba mu yool de jaam yàlla yi nga xam ne tey dañoo dëggaloo nag ñoom lay xarfe aljanna yàlla ñu ci yàlla boole te dañ fay biil faw yàlla gëdëm na leen waaye ñoom it gëdëm nañ yàlla de ndax jox na leen fay goo xam ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg mas a toq ci xolab doomu aadama de zalika loolu de alfawzu moo di texe àla sin graji màgg de laa ñu naka la ñaari yàlla mun ko samawaati jural asamaan juróom yaar wala rek juróom yaar wa maa fii naa ak la nekk ci ñoom de wow moom buur xadirun aji xaatoon na mu xalaa kulli seen ci lépp lëw de loolu nekk na sa yoon ku bëggal dugal koo